alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam assalaamu alaykum mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla ñu ngi leen di nuyu ni ñu ko baaxoo amale ci weeru koor yépp rek insha allah bis bu nekk ñu fas yéene ànd ak yéen dalal kenn ci boroom xam-xam yi nga xamante ne tànn nañ leen rek ñu ànd ak ñun jàngat benn ci tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko fas yéene ko ànd ak yéen jàngat ko ci diiru weeru koor yépp niñ dalale woon démb sëriñ Abdou Samad Mbacké tey jii ñu fas yéene dalal sëriñ Moudou Mokhtar Mbacké bu doomu sëriñ maam Thierno Mbacke bu Daaru Manaan niñ ko baaxoo def rek bala ñu ko jox kàddu gi dañuy xamle aslëf rek ci ay jaar-jaaram ci wàll gi nga xamante ne ci la yëngutu te tax ñu dalal ko fii tey ci jotaay bii muy xamlu ak xamle sëriñ Maxtaar moomu mu ngi jànge alquranul karim ci daaru Afe ci ginnaaw daaru manaan bi mu jàngee al alquranul karim ba noppi la fa jóge dem dëkk bu ñuy wax koso ci sëriñ Moxtaar Mbàkke foofu la tàmbulee njàngum xam-xamam ba fa jàngee ab diir la fa bawoo dem ci sëriñ Seexuna Lo tamit jàng na fa ab diir ginnaaw bi la fa jóge dem Fass Touré foofa la jànge ba am shahada indariya muy brevet bi mu fa amee shahada indariya la fa jógee dem Maroc ci sanawiyatu Muhammadul Xamis foofa la jànge ba am shahada sanawiya muy baccalauréat ginnaaw ba la fa jógee dem Fass ci benn université bu nekk foofu foofa la jànge ba am licence waaye taxul mu yem ci loolu tamit ginnaaw bi mu amee licence foofu noonu ci université boobu nekk ci Fass muy jaamiatu Muhammadul Xaamis la fa jógee dem ribaat continuer ci njàng moomu ba am shahadatu dirasatul ulya ginnaaw bi nag la ñibbisi fii Sénégal di yëngutu ci wàll googu nga xamante ne naka jekk ci la daan yëngutu muy xamlu ak xamle rek ñu fas yéene ko dalal kon tey ànd ak moom jotaay bii li mu fas yéene waxtaane nag moom mooy mahabbatullahi wa rasulihi mooy bëgg yàlla akub yonente mi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy tom bi nga xamante ne ci la fas yéene seq ak ñun jotaay bi tey ji incha allah ñu fàttali mbokk yi rek ne képp koo xamante ne am nga laaj bu aju ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi waxtaane wala laaj bu aju ci wàllu diine incha allah boo ko indee ci jotaay bi soo ko joxee Baye Dame Diakhaté gis na ci ton incha allah képp koo xamante ne tamit yittewu nga CD yi nga xamante ne mooy waxtaan yi incha allah boo ñëwee fii jotaay bi danga ko mën a danga ko mën am ñu fàttali rek ne ñi nga xamante ne ñoo bëgg topp waxtaan yi mën nañ ko déglu ci Darou Moukhty FM mën nañ koo déglu ci Dunia FM bu bu Mbacké mën nañ ko déglu ci Diso FM bu Mbacké mën nañ koo déglu tamit ci RTS Touba Mbacké FM mën nañ ko déglu tamit ci euh, Sud FM bu Mbàkke Bawal kon rajo yëpp dis na ko jàllale ba tey tamit ci internet bi majalis.org ku ci dugg incha allah waxtaan yëpp dis na ko jàllale foofu kon dañuy jox kàddu gi sëriñ bi yal na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi nuyu bokk jullit yi fi teew yëpp leen ziyaara leen balwaq di leen balwaq te jiital ci nuyoo bi am Ahmad Lamine Baara mi nga xam ne moom la suñu boroom teg ci bopp njabootu Xaadimu Rasuul ñaan Yàlla suñu borom may ko fan bu tëgëral di ca tegit ki nga xam ne moo jiite njabootu boroom Daaru Muxti di Serigne Cheikh Xaadim ñaan Yàlla suñu boroom may ko wér fan wu gudd ba li mu yéene liggéeyal borom daal lépp mu eggale ko ni mu ko bëgg di sunu waajur Serigne Bachir Mbacké Abdou Quddus xam ne moo yore kaddu njabootu borom daaru di jaarale ci moom di nuyu njabootu borom daaru moo di suñu waajur yi nga xam ne ñoo teew ci jotaay bi te teewal fi njabootu borom daal bi ak noonu ñu ngi nuyu bokk yi fi teew yëpp di nuyu mbooloo mi nga xam ne ñoo taxawal lii di ñaan yàlla suñu boroom ñoo xam lañ ci ko tax ñu taxawal ko te mooy dundal diina rek yàlla suñu borom jàppale leen ba mu am ci lu kawe seen jot tamit lu am solo loo xam ne ñun ñëpp war nañ cee gën a taxaw bu baax a baax waaw soññee la kon duma sori ci muqaddimaat yi damay daal di dugg ci li tax ñu daje fi rek te mooy waxtaan wi mawdu bi nga xam ne moom lañ jëloon mooy mahabbatullahi wa rasulihi may jéglu baax nag ci lépp loo xamante ne bi am na ci ci ak gàtt wala ay raq-raq xam ne jamono ju xat ji moo ko la moo ko waral waaye suñu yéene moo doon ñu peg ko ci anam yépp ba wax ci loo xamante ne bi dana fàttali mbooloo mi fi teew mahabbatullahi wa rasulihi mooy sopp yàlla ak yonentam muy loo xam ne day lu am solo loo xam ne mënta ñàkk ci dunduk ab jullit ñu seddale ko ci ay pàcc yoo xam ne dañu ci waxtaane lan mooy sopp bu ñu xamee lan mooy sopp ndax sopp googu day loo xamante ne bi lu war la ci nit ki walla luñ sopp ci moom mu def ko la wala warut naka noonu it nan la ñuy xamee ki nga xam ne dafa sopp lan mooy wane ne kii ku sopp yàlla la ak ku sopp yonent bi la sallallahu alayhi wasallam naka noonu bu ñu xamee loola sopp googu ndax suñ boroom warlu na ko ci dara wala warlu ko ci dara naka noonu li nga xam ne ay asbaab la ay sabab la yoo xam ne ku ko defit mën naa tax nga sopp yàlla yooyu it yan la naka noonu it coono yi nga xam ne ku sopp yàlla wala nga sopp dara da nga jàngoonteeg moom ba tey danañ ci wax tuuti kon fi ñu tàmbalee rek mooy lan mooy sopp sopp dañoo wax ne mooy maanaam bak bakkanu doomu aadama wala bànneexam jàng jëm ci dara loo xamante ne bii da caa gis ak mat goo xamante ne bii gisu ko ci boppam loola tax fu mu toll rek muy jàng jëm ci loola ngir ak mat wala ak rafet gum gis ci moom ñi nga xam ne dañuy firi alxuraan ñu wute ci am ñoo xam ne dañoo wax ne sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy nga topp ko am ñoo xam ne dañoo wax ne sopp dara mooy foo tollu rek nga di ko tudd di ko waxtaane ndax dañ ne ko sopp dara foo tollu war nga ko di ko waxtaane am ñoo xam ne wax nañ ne sopp mooy nga am cofeel goo xamante ne bii dafa nekk ci sab xol jëm ci dara moo xam nit la wala moo xam aw ñam la wala moo xam dara la ay lu mel ne ay soor la yoo xam ne lu mën a doon rek loo xam ne am nga loo cofeel goo jëlee sa xol jëmee ko ci moom am na ñoo xam ne dañ loolu mooy sob ñoo xam ne dañ ne mooy xol bi xol daal li ci gën a gàtt mooy xol nit ki bu xolam jengee jëm ci dara rek loolu sopp la ngay tudde li tax ñun ñuy waxtaane sopp mooy kon mahabbatullahi wa rasulihi lañu wax tamit sopp yàlla ko tam kon mooy ne ki nga xam ne moom la Sufyaan Sawri waxoon te mooy dana sopp mooy topp kon ñun loolu moo ñu ci gën a yitteel ndax dañ ne benn nit ki léeg-léeg mu sopp dara xolom jàng jëm ci loola ngir ne dëppoo naag xolom benn mu dëppoo moom ci bànneex bu mu ca gis mel ne koo xamante ne bii day xool ay photo yu rafet ñi nga xamante ne bii dañoo am cofeel ci fànn googu buñ koy xool day am lu ñuy yëg ci seen yaram wala muy déglu kàddu yu rafet kàddu yu neex yoo xamante ne bi moo xam kuy jàngal alxuraan la wala bu dee kuy way ci ki nga xam ne lool yi yitteel na ko wala muy aw ñam woo xam ne da koy lekk am bànneex bu mu ca yëg wala naan gu muy naan am lu mu ca yëg loolu yëpp xeeti sopp la yoo xamante ne bi buñ ko toppee day gudd waaye kon lañ jàppal solo mooy sopp gi nga xam ne nit ki da koy yëg ci biiram yëg ko ci xolam jëmee ko ci yonte bi sallallahu wala mu jëmee ko ci nit ñu baax ñi wala borom xam yi kon dañ ne ak cofeel la goo xamante ne bii nit ki dana da koy fekk ci xolam nga xam ne day dem ba da koy domine ba duutu mën a def dara wala boog lu muy def lu nekk dana ca gis yàlla suñu borom tabaaraka wa ta'ala wala dana ca gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu ci gàtt rek mooy sopp te mooy nit ki xolam jeng jëm ci dara kon waaye ñun liñ ciy mooy xol bu jeng nga xam ne bàyyi na lépp jeng jëm ci yonent bi sallallahu ak jëm ci yàlla suñu borom tabaaraka wa ta'ala buñ xoolee sopp googu ndax dafa war nekk loo xam ne lu war ci ab jullit la wala warul ci moom buñ delloo ci alquran karim dangeen gis suñu borom tabaaraka wa ta'ala di wax ne qul in kaana aaba'ukum wa abnaa'ukum wa ixwaanukum wa azwaajukum wa ashiratukum wa amwaalun iqtaraftumuha wa tijaratun taxshawna kasaadaha wa masaakinu tardawnaha ahabba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihaadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya allahu bi amrihi wallahu la yahdi alqawma alfaasiqiin kon ci aaya boobu danañ gis ne suñu borom tabaaraka wa taala dël na ñi nga xam ne seen alal ak seen ñoñ ñoo leen gënal yàlla ak yonentam mu ne leen na ngeen def ndànk te xaar ba yàlla dikk ak mbiram bu fekkente ne bii loolu moo leen gënal na ngeen moytu te xam ne suñu borom dana dikk ak mbiram ci yen waaye yemul ca loolu sax dafa da wax ne ay kàccoor lañ fasaqahum bi tamaamil aaya mooy wallaahu laa yahdil qawmal faasiqiin kon ñoom ñooñu nga xam ne képp koo xam ne sa alal wala sa waa kër ñoo la gënal yàlla ak yonentam suñ boroom dël na la mbugal wala ab tëkku tëkku na la ci aaya boobu te yemu ca xam le na ne ñooñu ay kàccoor lañ ñoo xam ne bokkuñu ci ñu yàlla gindi kon loolu rek lañ cey déggee mooy na sopp gi farata la joo xam ne mënta ñàkk buñ delloo ci xaddis yonte loolu mooy alxuraan di kon buñ demee ci xaddis yonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu gis ne Anas jëlee na ci yonte bi sallallahu alayhi wax ne ngëmu kenn ci yéen du mat li feeg gënaluma ko boppam ak waajuram ak nit ñi ñëpp laa yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan naasi ajma'in loolu xaddis bu wax na la mook solo ci nga xam ne sa ngëm du mat mukk li feeg yonent waajur gënal la sa doom gënal la la ci nit ñëpp ñu jëlee it Seydina Omar radiyallahu anhu mu wax ne dafa am bis mu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man de yaa ma gënal lépp ba mu des sama bakkan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko Omar kenn ci yéen du gëm ngëmu kenn ci yéen du mat li fee gënalu ma ko bakkanam. bi mu ko waxee Seydina Omar ne ko giñ naa ci yàlla mi nga xam ne ma wàcce alxuraan ci yow de ne yaa ma gënal sama bakkan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yaa ngi doog a dikk dana ko la anta ahabbu ilayya min min kulli shay'in illa nafsi allati bayna janbayhi fa qaala nabi la anta ahabba ilayya min nafsihi allati bayna janbayhi fa kon loolu ba tey tegtal la boo xam ne mi ngi wane ne sopp yonent war la loo xamante ne bii farata la ñu dellu jële ci Anas mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ñetti mbir ku ca nekk danga xam dëgg-dëgg da nga xam neexaayu gëm yàlla ba ca njëkk mooy yonent bi yàlla ak yonentam gënal la gënal la ñu lu dul ñoom ñaar nañ ci Anas mu wax ne yonent bi sallallahu ñetti mbir ku ca nekk danga nga xam neexaayu gëm te mooy ba ci jiitu mooy yàlla ak yonentam gënal la lu dul ñoom ñaar nga bëgg nit ki doo ko bëgg lu dul ngir yàlla bañ a dellu ci kéefër comme ni nga xam ne noonu ngay bañ a ñu sànni la ci safara kon liñ ciy teel mooy ne nit ki yàlla ak yonentam dañ ko war a gënal lu dul ñoom ñaar am ku ñuy wax Sahl ibn Abdullah at-Tusturi mu wax ne képp koo xamante ne bi gisul kilifteefu yonent bi sallallahu alayhi ci mbir yépp gis ne moom mi ngi bokk ci moomeelu yonent bi sallallahu alayhi nee na kooku du mos neexaayu jëfandikoo sunna si yonent bi sallallahu alayhi ndax nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne kenn ci yenn du gëm li fee gënalu ma ko boppam kon loolu yëpp di ay ahadis yu bari yoo xamante ne bii ma na ko topp ba mu sori lool lépp di tekk la ne gëm sopp yonent bi sallallahu alayhi ak sopp suñu borom ko wa ta'ala maanaam farata la joo xamante ne bii jullit bu nekk danga ko war a def te bu ñu xoolee it ci ñi nga xam ne mooy mag ñi nga xam ne ñoo jitoon mi saxaaba yi ak taabi'iin nekk ñaan doon ak yonent bi sallallahu alayhi ak ñun ñëwoon seen ginnaaw nit ñu baax ñépp wane woon nañ ne loolu lu war la bokk na ci xadis Omar boobu nga xam ne jiitu na am na it ku ñuy wax Abda bintu Xaalid ibn Maadan nga xam ne nee na bàyyam moom ñuy wax Xaalid nee na daawul tëdd mukk tëddu day toog di fàttaliku ak cofeelam ci yonent bi ak saxaaba yi muhaajirin ak lansaar yi nee na da leen di tudd di wax naan ñooy sama lépp ñooy samay waajur ñooy samay doom ñooy sama lépp te ñoom sama xol ci ñoom rek lay jeng jëm di wax ne yow kon yàlla suñu borom tabaaraka wa ta'ala nag ma fi gaaw a jële ba ma gaaw ba ma gaaw leen a gis nga xam ne nee na toujours loolu lay wax ba nelaw loolu rek lay wax ba nelaw kon loolu wane na ne ñoom sopp gi farata lañ ko defoon am ku ñuy wax ñu jëlee ci ibn Ishaq mu ne am na soxna soo xam ne dafa ñëw sayyidatuna Aisha radiyallahu anha bi mu ñëwee ne ko dama bëggoon nga muril ma xabru yonent bi sallallahu alayhi wasallam tiim ko bi mu ko ko murilee nee na mu toog di jooy ba di jooy ba faatu loolu it di doon tegtal boo xam ne wane na ne kon ñoom sopp gi ñu soppoon yonent bi sallallahu alayhi farata lañ ko defoon joo xam ne lañ ko defoon am ci koo xam ne te ne bi wax nañ ne ci xarab Uhud muy soxna soo xam ne dañoo rey boroom këram rey waajuram rey rakkam wala magam bi mu ñëwee laaj ñoo ñëpp ñu ne ko faatu nañ mu naan yonte bi sallallahu alayhi wasallam moom lu xew ñu ne ko moom de mi ngi ci jàmm comme ni nga ko bëggee mu ne waaye wan leen ma ko ba ma gis ko biñ ñëwee bandi ko ba mu gis yonte bi sallallahu alayhi wasallam dana ko yow day musiba mu am te bokkoo ci rek musiba mu woyof lay doon kullu musibatin ba'daka jalal kon ñu wane ne kon sopp gi ñu soppoon yonte bi sallallahu alayhi wasallam moo leen gën a loon lépp am ñu ko laaj Seydina Ali radiyallahu anhu laaj nañ ko ne ko seen cofeel ci yonte bi sallallahu alayhi nan la meloon bi mu ko laajee Seydina Ali ne ko giñ naa ci yàlla ne day moo ñu gën loon suñu alal moo ñu gën loon suñuy doom moo nu gën loon suñuy baay moo ñu gën a loon suñuy yaay moo nu gën a loon it ni nga xamante ne bi nit ku mar koo xam ne aw maram dem na ba egg fa fa la mën a yem nga nil ko ndox mu sedd guyu loolu yonent bi sallallahu alayhi sopp guñ ko soppoon moo ñu gëna loon lool nga xam ne kon yooyu yëpp ay tegtal yoo xam ne wane na ne nit ñu baax ñooñu ñëpp soppoon nañ ko sopp goo xamante ne bii sopp mënu ko weesu moo tax wax nañ ne Bilaal radiyallahu anhu bi nga xamante ne bii dem na ba nekk ci sukuraat soxnaam dafa ñëw bi ñëwee di jooy naan wuy ngal na man di wax naan waa xus naa bi mu waxee Bilaal ne ko Bilaal moom dem waa Taraba waa Taraba boo ko doon firi ci wolof moom mënuñ ko mën a firi mooy mooy safaanu wuy ngal na man mooy wane moom bànneex boo xamante ne bii mi ngi koy bëgg am ndax nee na suba lay dajeeg sama soppe yi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak kuréelam boobu bi soxna si jooy ngir sukkuraat si mu nekk moom di wax njàqaleem gu moom moom dane dafa yéem bànneex bu moom ngir xam ne moom suba lay dajeeg yonte bi sallallahu alayhi wasallam ak kuréelam boobu loolu la wax dane waa taraba gadan alqal ahibba muhammadan wa hizba nga xam ne kon loolu maanaam mooy wane ne sopp gi ñu sopp yonte bi am ku ñuy wax euh, Zayd ibn Dasina bi ko waa Makka génnee ne dañ koy rey biñ ñëwee ba taxawal ko ba koo rey Abu Sufyan ibn Harb da ko ne maa ngi lay ñaan ci yàlla da ko ne maa ngi lay ñaan ci yàlla nga wax ma ndax bëgg nga ñu andi Muhammad ci sa place bi rey ko moom te yow ngeen toogoon ci sa kër bi mu ko waxee mu ne ko man de duma bëgg mukk Muhammad nekk fa mu nekk ak dégg sax di ko jam te man fekk boobu maa ngi sama kër bi mu ko waxee Abu Sufyan ne man de mosuma gis ku sopp kenn comme ni nga xamante ne bii ñaan ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu lañ ko sopp ma ra'aytu ma ra'aytu ahadan ma ra'aytu minan naasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashaabi muhammadin muhammada kon loolu yëpp ay tegtal la yoo xamante ne bii wane na ne sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam joo xamante bii moom la ko saxaaba yi defoon moom la ko taabiin yi defoon nit ñu baax ñëpp loolu lañ ko farata lañ ko defoon ndax alquran moo ko digle ñu dellu jëlee ci anas mu wax ne gis naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di ko wat nee na watkat bi bu koy wat saxaaba yi ni ñu taxaw wër ko nee na benn kawar du laal suuf nee na kawar bu bu mu dagg rek ñu gàttandu ko ngir sopp guñ ko sopp kon loolu waaye na ne kenn ku nekk ci ñun war naa fexe ba cofeel googu mu jëm koo dund comme ni nga xamante ne bii noonu la ko mag ñi ak nit ñu baax ñëpp doon dund waaye cofeel googu lan mooy wane ne nit ki sopp na yonte bi sallallahu alayhi wasallam sopp na suñ borom tabaaraka wa taala lan moo koy wane dañ ne ku sopp dara dalay gënal lépp dëppook moom it ci ay bëgg-bëggam moom nga war a def bu fekkente ne bii loolu amul sopp ga moo tax ñu ne ki nga xamante ne bii dafa sopp dara faaw rek dana am màndarga yoo xamante ne bii dana wane ne koo gis xam na ni kii li mu nekk sopp na ko bu dee ci fànn gi ñuy waxe la ca jiitu mooy roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax suñu borom ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasan kon képp koo xamante ne bii sopp nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam la nga war a njëkk a def mooy jëm koo roy jëm a xool fa mu tegoon sa tànkam nga teg fa sa tànk te suñ suñu borom moo waxaat ci alxuraan ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkente ne bii dañ laa sopp nañ la topp ci loolu la leen yàllay soppe kon sopp gi ku ko def rek da nga a def mooy jéem a xool sa tànk nga teg ko ci sunna teg ko siraatul mustaqim fi nga xam ne fa la ko yonent bi tegoon ndax aaya jooju du leer naññ la ci ne euh, mahabba boobu ñuy wax te mooy sopp gi dafa tënkoo ak jëfandikoo sunna képp koo xamante ne bii tegoo sunna sa tànk ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam du xool lam daan wax ak lam daan def nga di ko def boo sopp nga ko sopp nga du dëgg moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ku dundal sama sunna dundal nga ma te ku dundal ku ma dundal sopp nga ma man ahya sunnati faqad ahyani man ahyani faqad ahabbani alors nee képp koo xam dundal nga sama sunna dundal nga ma te ku ma dundal sopp nga ma naka noonu sopp gi bu amee ki nga xam da ko sopp la nga yoon yi nga xam ne teg na ko dalaa war a gënal lu sabat neex nga xam ne lépp loo xamante ne bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle na ko bu ko diglee rek yow duuta ca xool sa bànneex ndax foofu danaa ci xëy na def tuuti lañu ñuy wax xaarijul maanaam boo xoolee ñi nga xam ne dañuy wax ne laa ikraha fi diin laa ikraha fi ku duggagul ci diine moo ko tax a jóg waaye koo xam ne ndax ku duggagul ci diine may nañ ko mu xool ci fànn yépp wet gu ko neex mu xoolee ko suñu borom tabaaraka wa taala waaye bu xasee ba xool ba gis mu doy ko ba gis ne amul benn buur bu ñu war a jàmm yàlla gis ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu ko waxati boobaa ndax yàllaa ko wax wala ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wax ndax wér na wala wér la sañ a laaj waaye sañu caa dingat leneen kon fii boo xam ne sopp nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam li nga xam ne tëral na ko alxuraan tëral ko loola da lay gënal sa bànneex moo tax yon suñu Boroom tabaaraka wa ta'aala ne wa maa aataakum mu dal wax ne falaa wa rabbika laa yu'minuuna hattaa yuhakkimuuka fiimaa shajara baynahum thumma laa yajidu fi anfusihim harajan mimmaa qadayta mu dellu di wax bi muy tagg lamsaar yi nga xamante ne bii ñoo dalaloon muhaajiroon yi te dem ci baam ci ñoo xam ne gis nañ ci muhaajiroon ñoo xam dañ leen teg foo xam ne sax teguñu fa seen bopp na leen ci alquran bi wax ne walladiina tabawwa'u ad-daara wal iimaana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim wa laa yajiduuna fi suduurihim haaja mimmaa uutuu wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim xasaasa te cofeel googu ñaamoon ci ñoom la tax ñu def ko mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen ko digaloon moo tax da gis ne Sa'd ibn Rabi'a bi nga xamante ne bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na leen da ngeen di jël ay mbokk kenn ku ne tànn diw ne kii mooy sama mbokk ba Sa'd tànn Abdurrahman ibn Awf Sa'd dana ko am naa ñaari soxna xool ku la ci neex nga wax ma ko ma fase ko ba iddaam matee nga takk ko noonu sax sama alal it danaa ko seet nu mu toll ma xaaj ko ci digg ba jox la kon loolu maanaam wane na ne foofu loolu lu méttee lu mett la ndax waaye bëgg bëgg topp bëgg-bëgg bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko gën moo leen gën loon seen bëgg-bëgg. moo tax Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu am ngeen gis ne ci xare Badar bi xare bi jeexee te fekk Abdurrahman doom jooju tuubagul woon. dane ko man de jekkoon naa la ci Abdurrahman dane ko sama jekkoon naa la ci xare bi waaye dama laa bàyyi nga jàll Abu Bakr ne ko man de giñ naa ci yàlla ne bu ma la jekkoon danaa la rey ndax moom gis na ne euh, jihaad yi nga xam ne suñu borom farataal na ko ci moom sopp gum sopp gum sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko gënal doomam jooju kon sopp gi bu dee dëgg ci yow dalaa lu mu digle rek loola dalay gënal sa bànneex da ngay teg sa bànneex fa la topp lu mu digle moo tax euh, ki ñuy wax Musab ibn Umayr nga xam ne ci bim bim tuubagul ci xale yu góor yi nga xam ne ñoo gënoon a topp seen bànneex wala ñoo gënoon a mën a topp seen bopp ca la bokkoon bi mu demee ba dugg ci lislaam dafa am bis yonent bi sallallahu di ko xool ba mu yàgg mu ne unzuru maada fa'ala hubbul islaam bi saahibikum xool leen li sopp yàlla ak yonentam ni def seen seen waa ji kon loolu mooy wane ne dalaa war a gën a dund ñoom naka noonu bari loo koy tudd ndax nit ki bu fe bu fekkente ne bii li nga sopp foo toll yàgg nga tudd di ko fàttaliku te mooy di jàngal Alxuraan karim di gës topp sunna yonent bi sallallahu tax doo ko fàtte dana tax toujours nga teg sa tànk fa nga xamante ne bii fa la Euh, yàlla suñu borom tabaaraka wa ta'ala bëgg nga teg ko fi naka noonu di toroxlu kuñ tuddee aw turam nga am loo yëg ci sa bopp ndax Isxaaq at-Tujibi nee na nee na saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne yonent bi jóge na fi buñ ko masaana tudd nee na seen yaram day daw bu ko defee ñu jooy ngir sopp ko sopp rek naka noonu bokk na ci mandarga yi lépp loo xamante ne bii sopp na ko sopp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga sopp ko wala yonent bi sopp na ko nga sopp bokk na ca sopp ñi nga xamante ne bi ñoom la wax alul bayti mooy waa këram ak ak njabootam ak ña soq ko ak saxaaba yi muhaajiriin ak lansaar ak képp koo xam ne noonu na leen nit nga noonu ndax ku bëgg dara lépp lu bëgg loolu da koy bëgg moo tax yonent bi sallallahu alayhi di wax ci noonu ni war a soppe saxaaba yi mu wax ne na ngeen moytu yàlla ci sama saxaaba yi te bu leen leen profité sama ginnaaw ndax na ngeen xam ne ku leen sopp kat sopp gi nga sopp nga leen sopp waaye ku leen bañit ci mbañeel gi ma bañ ci nga leen bañ loolu yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax kon loolu day texte yoo xam ne waree na ne mooy yi nga xam ne ku ci nekk buñ ko xoolee dañu xam ne yow mii sopp gi nga wax ne sopp nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu dëggu la ci nag koo xam ne euh, xool nga ko ba xam mooy lan xool ne lu war la xool ne boo ko defee nga nekk ca bañ gis mandarga yooyu ci yow am na loola ca suñ borom di fayee loola mooy dafa waxoon ci aaya ba jiit ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yaghfir lakum dhunubakum mooy kon li xamante ne bi moom la suñu borom di fayee ki sopp yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koy jéggal bàkkaaram yépp yu jëkk yu mujj moo tax ñu jëlee ci Anas radiyallahu anhu mu wax ne am na ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kañ la bis di taxaw mata saa ya rasulullah bi mu ko waxee yonent bi sallallahu alayhi ne ko lan nga ko waajale mu ne ko waajale wu ma ko day julli yu bari waajale wu ma ko it koor waajale wu ma ko it saraxe wala asaka waaye waajale naa ko xanaa sopp yàlla ak yonentam bi mu ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ku nekk nga sopp la la yàlla boole su ne ko mata saa ya rasulullah qaala ma a'datu laha qaala ma a'datu laha min kathrati salatin wala sadaqatin wala sawm walakinni uhibbu allaha wa rasulahu qaala anta ma'a man ahbabta ñu jëlee ci Safwan ibn Qudaama mu wax ne damaa gàddaay dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ma ñëwee ma ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox ma sa loxo ma jaayanteeg yow nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox ko loxoom nee na ma ne ko man de dama laa sopp lool nee na mu ne ko ku nekk ka nga sopp lool yàlla it boole am koo xam ne dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko la anta ahabbu ilayya min ahli wa mu ne ko yaa ma gënal sama ñooñ yaa ma gënal sama alal waaye damay toog duma mën a muñ duma la mën a muñ ma ñëw ba fii xool la waaye bu ma toogee fàttaliku sa faatu ak sama faatu ma xam ne boo lëgee boo faatoo ba dem na yàlla suñ borom boole laa ak bu fekkee man dugg naa àjjana duma la mën a gis ci boobu ci la suñ borom wàcce aaya boobu naan wa man yuti'i llaha wa rasula fa ulaa'ika ma'a alladhina an'ama min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa mu ne koo xam ne sopp nga yàlla ko yonenteem bu boo suñu borom dañ boole ak yonent ya ak ñu dëgg ña ak ñu bay taxee te doon xare ak ñu ñu baax ñi te nee na ñooñu ñooy ngeen jàndandoo bi mu waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama ba damay dog ba ma la mën a ma ñëw fii xool la waaye ma fàttalikoo ne da nga faatu ma faatu te ba faatoo suñu borom boole la ak yonent yi ak nit ñu baax ña te sama daraja dama la ak foofu ci la suñu borom wàcc aaya boobu kon loolu mooy li nga xam ne ku sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit dëggu ci yow te teg sa tànk ci mandarga yooyu ñu waxoon yooyu ci ñu lay fay la bokk xadisu anas boobu nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne ku dundal sam ku ku dundal sama sunna dundal nga ma te ku ma dundal sopp nga ma dacaa tegoon ne ku ma sopp it ba léegi maag yow nuy ànd ci àjjana man ahabbani kaana ma'i fil janna loolu mooy kii bi desoon ci xadis te am na xadis beneen boo xam ne wax na ca ne képp koo xamante ne bii dafa wax ne sama xeet bépp dañeen dugg na ba mu des ku bañ bi mu ko waxee ñu ne ko kan mooy ki bañ mu ne ko ku ma topp day dana dugg àjjana waaye képp koo xam ne mooy nga samay ndigal kooku mooy ki bañ te ku ko sopp doo mën mooy ay ndigalam kon topp sopp yàlla ak yonentam ak topp leen ak sàkku seen ngërëm ci jaar ko ci yoon yi nga xam ne moom lañ digle loolu mooy li nga xamante ne farata la joo xamante ne bi jullit bu nekk war na koo fasoo war na koo jéem a def ci xolom ba mu dem ba not ko ba li nga xam lépp lu dul moom da koy gën lépp lu ñoom ñaar te ndax li tax euh, nit ki bu fekkante ne bii da ngaa wane ne sopp nga yonent bi sallallahu alayhi ba pare ba noppi ñu gis la ngay def leneen loo xamante ne bii dëppawul ak loola mooy nga leen sopp dëgg ci yow ndax nit àddina yi képp koo xamante ne bii am nga cofeel ci ñoom guddeeg bëccëg ci ñoom ngay seen ginnaaw ngay topp di ànd ñam ñoom ci lañ nekk kon koo xam ne bëgg nga ne yàlla ba pare di jaar ci weneen yoon loolu nax sa rek lay doon moo tax waykat ba wax ne boo nee da ngaa sopp yàlla ba noppi di ko moy nee na loolu lu ne kiimaane kenn mësu koo gis ndax nee na bu fekkonte ne bi sopp nga sopp dëgg la ci yow faaw nga topp ko ndax nee na ku sopp dara dangay ngay koy topp تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع kon euh, bu dee dëgg faaw danga ko topp te gis nañ ne nit ñi baax ñëpp ci faw leen tegoon seen tànk dem ba nga xamante ne bi moo leen gën a ludul moom am na jeexit yoo xamante ne bi dana toftaloo ci sopp googu te mooy nit ki bu demee ba nga xamante ne bii ab xolom sopp gi sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala sopp gi mu sopp suñu borom tabaaraka wa taala da koo not dana dund ay saa yoo xam ne yu métti lay doon ci moom ndax dañ ne ku sopp dara doonte nit la sax da dem ba duutoo ko mën a muñ foo toll di ko bëgg a gis duutoo ko mën a sori bu ko defee sa xol day fees ak mbégte ci yenn jamono yi am yeneen jamono yoo xam ne bu ñëwee sa xol day fees ak njàqare ndax faw dana am bis nga sori ko wala moom mu sori la moo tax euh, am na waykat boo xam ne day wax ne ñi nga xamante ne bii dañoo dem ba sopp not seeni xol day mu ne ñooñu mbugal mu leen àddina yi mbugal doy na leen mbugal ba tax bu ëllëgee nee na sawara du leen mbugal xanaa nee na àjjana lañ leen tey faye boo xamante ne bii ca la ñuy nekk di ca bànneexu ndax nee na sopp gi ñu soppoon mu dem ba dominer leen ñu nëbb ko mu dem ba not seen xol nee na lakk googu mu doon lakk seen xol ñuy boole mbégte ak njàqare nee na loolu mbugal moomu nee na doy na leen ba tax ba lëgee sawar leen mbugal te loolu mi ngi ciy junj xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ndax yonent bi sallallahu alayhi moo ne man ashiqa fa affa fa katama fa mata mata shahidan képp koo xam ne bii da ngaa sopp soppal soppal goo xam ne jéggi na dayo bu pare nëbbu ko nee na boo faatoo taxe na kon loolu wane na ne sopp gi nit ki bu soppee dana am coono yu ci yombut ay coono yu méttee mettee ngi ci waaye coono yooyu mu ci jànkonteel ci la ko suñ borom di fegalee mbugal yi ëllëg ndax bu fekkente ne bi sopp nga dëgg la ci moom faaw sa tànkam da koy teg siraatal mustaqim te ku teg sa tànk ci siraatal mustaqim boo ëllëgee na nga mujj ci coono ëllëg te faw dafa war a doon loo xamante ne bi bu demee bu demul ba dominer sa xol rek mooy wan ne des na ndax ñi nga xam ne dañuy sopp nit képp dañuy dem ba wolof yi sax lépp nañ ko wax nañ ne euh, wolof yi dañ koy lépp di wax ne ku bëgg dara doo ko ci ba ak mbëggeelam des na moo tax dangeen gis ñi nga xam ne ñi ngi jàng adabul arab yi dangeen ci gis kooku ñu daan tuddee Majnun Layla daan laa waaye Dof Layla nga xam bu ma mosaan a jaar fi nga xam ne fi la Layla dëkk sax ne Layla soxna sum soppoon la lool nee na bu ma mosaan a jaar fi nga xam ne fi la dëkk sax damay raay miir yi kër gu ma di ko raay waaye ne na raay ma miir yi waaye ki dëkk ci biir miir yi moom yitteel mu ne amurru ala diyaari diyaari Layla wa qabbilu zal jidaara wa zal jidaara wa ma hubbu diyaari shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyaara maanaam kon eh, sopp gi tamit ñu nga xam ne moom moo ñu yitteel ñu koy waxtaanee dafa doon loo xamante ne bii dafa war a not xolub nit ki ba nga xamante ne bii dara du ca du ca mën a nekk dara du lool. ndax bu fekkente nit dem na ba jigéen képp mu di ko soppee noonu ba nga xam ne bu ràmbee fi mu nekk sax di raay mi ak di ko tatafu ngir sopp gum ko sopp ci biiram ci sopp gum sopp ki nekk ci biir loolu kon tegtal la boo xam ne waaye na sopp yàlla war naa melokaan boo xamante ne bii ku la gis rek naa xam ne kii moom bu sopp yàlla am na ku ñuy wax Durnunul Masri nee na da damaa gis nee na bis boo xamante ne bii dama am ku mu romb ay xale di ko ay xeer di ko sànni doj nee mu ne leen waa yéen di ngeen def ni lu tax nee na mu ne ñu ne boo xam ne day wax na day gis yàlla dama gis gis borom nee na ma ñëw ba jege ko bi ma ko jegee ma laaj ko ne ko waaye xale yi wax nag nu mën a mu ne waaw moo am de ndax bu fekkonte ne bii am naa benn. saa su ma ko gisul rek damay daggatoo ngir mettitu tàqalikoo googu waaye yemu ca mu wayal ko ay bayit ne ko xanaa xamoon ne ku sopp li muy bëgg ci kim li muy sàkk ci kim sopp toujours mooy mu gërëm ko waaye li nga xamante ne bii moom lay bëgg am ci moom toujours mooy dajeek moom mu ne moo tax fu mu toll mi ngi koy gendiku ci bëti xolam te xol bi de moom xam na boroomam te mi ngi koy gis mu ne te ngërëmul sopp ci soppeem mooy mu jege ko bu ko jegee rek jege goo xam ne duutu ànd ak sori mukk ci loolu lay mën a amee mu wax ne talabul xabibi min al xabibi ridaahu wa mun al xabibi min al xabibi liqaahu abadan yulaaxizuhu bi ayuni qalbihi wal qalbu ya'rifu rabbahu duna al bu'aadi fa ma bi mu ko waxee nee na ma ne ko ah yow yow def yow mi def nga da ngaa dof waay naa na mu ne ah ci ñi nekk ci suuf si dama ab dof laa ci ñoom waaye ñi ci kaw ne moom dofuma ci ñoom nee ma ne ko kañ nga sa borom kay fantam Allah nee na mu ne ma ba ma ko xamee ba léegi tàgguwu ma moom ma ne ko kañ nga ko xam mu ne biñ ma limaalee ci dof yi rek lama lama joxale ismi fil majaanin mu ma limaalee ci dof daal laa ko xam waaye boobu ba léegi tàgguwu ma moom kon loolu mbëgg cofeel gu metti googu moo ko waral kon nañ ci xamee ne cofeel gi moom woyofut euh, moo tax am na woykat boo xam ne dana dan euh, dane jamono ji amu ci ku gën a texee di ku sopp nee ku sopp moom ku gën a texee di amu ndax nee na donte ne sopp gi ànd nag bànneex ndax nee na moom sax ku soppaat si sopp gi mu ngi koy wax ci ñi sopp nit walla ci wàllu àddina la koy waxee waaye nee na ku gën a texee di ku sopp amul ndax nee na benn da ko fekk muy jooy faw nga fekk ko muy jooy nee na ndax jooy yi ngir tàggali ko wala ngir jooy ngir sopp ngir bëgg gis bëgg gis ki mu sopp moo tax nee na buñ ko soree mu jooy ngir sori giñ ko sori nee na buñ ko jegee it muy jooy ngir ragal a tàggali ko ak ñoom moo tax mu ne fu mu toll rek gëtëm yooyu mi ngi am ay ronkoñ ngir sori gi wala muy am ay ronkoñ ngir jege giñ ko jege waaye moo xam ne danañ tàggaliwaat ak moom te loolu am na ci misaal moo xam ne mooy misaal moo xam ne ci ku nekk ci yoonu murid toujours nga gis ko ndax dangay ngay gis euh, taalibe boo xam ne day nekk fa mu nekk namub bu ñëwee euh, bu ko sëñ bay ñaanal sax ma ngay jooy kon loolu joxe la ko waral nga xam bu fay jógee ay jooy la fay jóge wàlle moo tax mu ne wa ma fi dahri ashqa min muhibbin wa in wajada al hawa hulwa al madaqi taraahu baakiyan fi kulli hiini maxaafata furqatin aw lishtiyaaqi fa yabkii in naaw shawqan ilayhim wa yabkii in danaw xawfa alfiraaqi wa tasxanu aynuhu inda tanaa'i wa tasxanu aynuhu inda talaaqi kon loolu mooy wane ne sopp googu dëgg lu méttee métti ci nit ki mi ngi digal ki nga xam ne dafa sopp Yàlla ak sopp nit ñu baax ñi mi ngi koy digal ne ko kooku nga xam ne danga koo sopp foo toll dee ko ziyaare ndax nee na ku sopp nit ku sopp dara foo toll war nga ko ziyaare moom la naan zur man tuhibbu wa in shattat bika daaru wa haala min dunihi sahlun aw aaru la yamna'annaka bu'dun min donte ay montagne ki désert bu moo dox seen diggante it foo toll rek dee ko ziyaare ji sa sa xol ndax boo demut it sa xol moom dana mën a dem boo ko teewloo danga ko mën toog fa nga toog ziyaare ko te loolu am nañ ci misaal mu wér boo xam ne <clears throat> al imaamu Rafa'i bi nga xamante ne bi daa nekk euh, ca Égypte euh, daan yabal ak Room muy dem di siyaare ji barab yonte bi sallallahu alayhi wasallam jëm jamono mu dem fa ba mu ñëwee dana yonte bi sallallahu alayhi man kat sama roo laa daan yabal muy ñëw wutuma fi di fóon suuf si tedd si tey nag jëmm jëpp teew kon nag damaa sa loxo jox ma ko mu saafante yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn loxom jox ko mu nuyu ko ci barabam bu tedd boobu fi xaalati lbandi ruuxi kuntu ursiluha tuqabilu l arda wa hiya naibati wa haa hiya dawlatu l qad xadarat famd yaminaka kay tahza biha shafati kon loolu waaye na ne uh, dara war nga fotool di ko jéem a siyaare ci sa xol boo nga yónni sa xol mu dem te ku ko sopp dara it foo toll war nga euh, di ko màggal ko di ko wormaal di ko màggal ko ak di ko wormaal ndax sopp gi nga xam ne mooy sopp dëgg-dëgg mooy sopp yàlla ak yonentam te ku sopp yàlla ak yonentam war nga leen a màggal war nga leen a wormaal ba ñu gën a la lu dul ñoom ñaar te ñi nga xam ne comme ni ma koy waxee ñi nga xam ne dañoo sopp àdduna képp walla ñu sopp nit wala ñu sopp ak naan wala lenn maa doon dañ caa dem nañ ca deme dem ba nga xam ne ràññeeku nañ ca ba loolaa leen gënal moom du loola. am na ko ñuy wax Muhammadun Masruq al-Baghdadi nee na bi nga xamante ne boobu mi ngi ci jaahiliya tuubagul nee daa am bis mu mandi mu génnee dem ci barab bu ñuy wax Taysanabada nee na ba mu demee resin ca fa nekk nga xam ne dañ cee liggéey sàngara nee na bi mu ko gisee muy way ay way nan bu ma fi jaaree rek damay yéemu sax nan la nit di naane ndox. ndax neexaay gu sàngara sañ cee liggéey nu mu neex muy wax na damay yéemu sax nun di naan ndox bu mu rombee ci bërëb bii bi tisana bada karamun ma marartu bihi illa ta'ajjabtu waaye na bi mu koy wax mu dégg koo xamante ne bii nitu yàlla la kooka xeelu ko ne ko waaye xanaa xamoo ne sawara am na fa ndox moo xam ne saa yu ko nit naa ne ay butitam day daggatoo nga xam ne nee na loola moo ko xëcc ba dugal ko ci lislaam ba mu déggee wax jooju ci la jaare ba tuubte mu ne ko wa fi jahannama ma'un ma tajarrahu ma tajarraha xalqun fa abqalahu fil jawfi amha bu ñu ko waxee na ko wax naa xamoon sawara da am na fa ndox moo xam ne ku ko naan duutoo desee bëti nee na loola moo doon sababu mu tuub ba bàyyi lépp xanaa jublu ci jaamu uh, wut sakku xam-xam ak jaamu yàlla suñu wa ta'ala ndox moomu kooku di wax moom la suñu di wax ci wakaan xaqna innal ladina kafaru wamtanaw min tawbatin ra'aw jazaa ma sanu butunahum sakana al aqar bal kullu minhum min sadidin sharib sadid mooy ndox moomu kooku di wax kon euh, sopp gi lu war a dëgg bu dëggoo rek lu méttee métt doon moo tax Ma'az ibn Sahl wax ne nee na sopp mooy fas bi gën a gën a naqaree war nee na mooy ki gën a jafe ci lépp lu ñuy war nee na mooy sopp nee na lépp luy màndalit sopp moo ci gën a man a màndale nee na lépp loo xamante ne bii bakkan dana ko bëggit nee na loola sopp moo ci gën a neex comme ni waxoon kon lu neex la waaye lu metti la ndax day dugal nit ki day dem ba dugal ko ci maanaam lu ñu ko mën waxee géej goo xam ne amatul tefes ndax nit ki bu soppee yàlla suñu borom tabaaraka wa taala nga xam ne lépp lu muy dugg euh, yàlla la cay njëkk xool xool ca ndigal yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi joxe na ko ca xool ca tere yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko ca kon maanaam nit ki day dem ba duutu mën a dund lenn loo xamante ne bii euh, dund ko ordinaire lay doon ndax lu mu dugg rek bala caa def lenn dana ci xool lii lan la ci yàlla suñu borom tabaraka wax ci alxuraan wala lan la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci xadiis walla lan la ca borom xam-xam yi wax mu doog caa dugg te fu mu lu mbir mu mën a doon dellu ca ci suñu borom tabaaraka wa ta'ala da koy gënal dellu ci lu moom ndax am na waykat boo xam ne day wax ne ki nga xamante ne bii dañoo rey bànneexam nee na li gën a yéeme mooy koo xam ne dafa dem ba xam de moo xam ci yàlla la de wala ci leneen la dee nee na li ci gën a yéeme mooy fu mu toll rek mu ngi jéem pour jege ki nga kook nga xam ne moo ko rey neena loolu nga xam ne moo rey bànnee xam nee na li gën a yéeme dara gën a yéeme ki nga xam ne dem na ba bànnee xam dee moo xam ci yàlla la dee wala ci leneen lu mën doon nee na moom fu mu toll mi ngi jéem pour jege kook nga xamante ne bii moo ko rey nee na wa min al ajaibi anna maqtul al hawa abadan yahinnu ila nga xamante ne bii toujours fu mu toll rek la muy sàkk mooy bu dee koo xamante ne bii ci yoon ci sopp yàlla ak yoon bi ci la dem ba jeex ci comme noonu nga xam ne noonu la ko Xaalid mu doon waxe nga xam ne fu mu di wax ne yow yàlla suñu borom yonent bi ak saxaabaam ñooy sama lépp kon nag ma fi gaaw a jële ba ma gaaw leen a fekki ndax sopp gi ma leen sopp yàgg na te mënatuma muñ loolu euh, mooy li mu toll rek day jéem a seet ki nga xam ne bii moo ko rey muy jéem a jëm ci moom naka loolu mooy loolu nga xam ne moom la Bilaal radiyallahu anhu waxoon bi jabar ji yuuxu ak jooy mu ne ko man de damaa bëgg ndax suba laay dajeeg sama soppe yonent bi ak kuréelam ak kuréelam boobu te lu nit lu mu sopp rek faaw war na caa feeñal yéeneem ba nga xamante ne bii dañ koo gis rek da ko ci xam am na arab boo xam ne daa yor doomam di ne sopp gu mu ko sopp mu ne bu ma bëggee misaal sopp gi mu ko sopp daal maa ngi koy misaale na nay boo xam ne daa amoon alal ba mu yàgg mu ñàkk ko ba mu yàgg mu amaat ko noppi di nay boo xam ne fa la nay mën a yem nee na maanaam na na ko alal di ñore na nee na noonu laa ko bëgg nga xam ne dafa am bis mu yor di ko feccal nii di ko yëngal di wax ne uhibbuhu hubba shahihi maalahu qad kaana daaqal faqra summa naalahu nee na ki nga xam ne am dafa nay ba noppi te amoon alal ba mu yàgg mu ñàkk dama yàgg mu amaat ndam ci gara bakkanam nee na noonu na ma ñore man <laughs> kon am na ay sababit yoo xam ne wax nañ ne ku ci jaar dana tax nga sopp yonent bi sallallahu dana tax nga sopp suñu borom tabaaraka wa taala sabab yooyu bokk na ca jàng alxuraan foo toll te di ko setantal ak jéem a xam maanaaya ak jéem a xam lañ ci namm ndax suñu borom ma wax ci alxuraan ne jàng leen alxuraan faqra'u ma tayassara min mu dellu wax ne setantal leen ko afala yatadabbaruna alxuraana am ala qulubin aqfalha mu dellu wax ne saa yoo jàng alxuraan dana am kiiraay gu dox sa diggante ak ñi nga xamante ne bii gëmul yàlla wa idha qara'ta al-Qur'an ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura mu dellu wax ne alquran danay gindi nit ki toujours jëmee ko ci li nga xamante ne bii mooy li gën inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam aay yu bare bare bari yoo xam ne day wane ne nit ki dafa war a jàng alquran ndax bu ko settantal di xool eh, natt yi nga xam ne suñ boroom natt woon na ko yonent yi fi jaaroon natt woon na ko nit ñi baax ña mu xam ne kon moom lu mu mën a gis rek mënta egg foofa ci ñoom wala du bari lu mu fay egg kon bu ko dee xool di settantal yooyu coono bu mën a daj ci sopp googu mu leen mu sopp yàlla ak ñoom loolu dana tax mu mën a woyof ci moom naka noonu bokk na ci li nga xamante ne bii dana tax bokk na sabab yi tax nit ki sopp yàlla ak yonent mooy di naafila guddi ndax suñu borom dafa wax ci xadisul si ne sama jaam bi de du dej mukk di ma jegeelu di jéem di ma jéem a jege ci la ba ma sopp ko nee na bu dee naafila ngir maa jege day dama dem ba ma sopp ko te bu ma ko soppee day mujj maay doon dégg bi nga xam ne ci lay dégg maay doon gis bi nga xam ne ci lay gis maay doon loxom bi nga xam ne ci lay faje loram maay doon tànkam bi nga xam ne ci lay dox te lu ma ñaan ma lu ma laaj ma jox ko ko bu musloo ma musal ko laa yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawaafil xataa uhibbahu fa idaa ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladii bihi yasma wa basarahu alladii yabsuru bihi wa yadahu alladii yabtisu bihaa wa rijlahu allatii yamshi bihaa wa la in sa'altanii la u'tiyannahu wa la in ista'aadanii la u'iidannahu yonent bi sallallahu alayhi wasallam it wax ne nit ki bu fekkee daa sopp yàlla ak yonentam day dem ba suñ borom tabaaraka wa ta'aala it da koy mujj sopp te nee na bu ko suñ borom soppee day wax Jibril ne ko da koy woo mu ñëw mu ne ko sama jaam diw kat sopp naa ko nanga ko sopp nee na bu ko defee Jibril daat koy sopp bu ko soppee mu ne ko na nga woo ci asamaan ci biir asamaan wax leen ne leen suñ borom sopp na diw na ngeen ko sopp nee na bu ko defee mu wax ko waa asamaan gépp sopp ko nee na bu ko defee suñ borom defal ko nangu ci kaw suuf xol yépp sopp ko qaala sallallahu alayhi wasallam ida ahabba allahu al-abda daa jibril fa qaala inni uhibbu fulanan fa ahibbahu fa yuhibbuhu jibril thumma yunaadi fi as-samaa inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa ahabbahu ahlu as-samaa thumma tud'u lahu al-qabulu qabulu fil ard kon di bari looy taxaw guddi di naafila rawatina ci weeru tedd wi bokk na ci li nga xam ne dana tax nit ki sopp yàlla suñu borom tabaaraka wa ndax ñi koy def suñu borom tagg na leen ci alquran ci aay yu bare bare bokk na tatajaafaa junubuhum anil madaaji' yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaan ak aay yu bare yoo xam ne suñu borom tagg na ca ñi nga xam ne dañuy bàyyi ba ñëpp tëdd ak nelaw ni mu neexee nga dagg say nelaw jóg ngir di naafila ngir sàkku ngërëmam te kon loolu ku koy def dana tax sa xol gaaw a soppi yàlla ak yonentam dana tax lépp lu dul sopp leen rek dana tax loola gaaw a génn sa xol naka noonu foo toll saxoo tudd yàlla ndax suñu borom ma wax ci alxuraan ne yaa ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kasira wa sabbihu bukratan wa asila mu ne yéen gëm yàlla dee leen tudd yàlla lu bari te tudd gi waxuñu nga wax laa ilaha illallah rek wax ko noonu mu jàll waaye laa ilaha illallah day baat ñaari baat yoo xamante ne bi day lu diis ndax boo ko waxee mooy ne lépp lu ñuy jaamu ci kaw suuf rek dàq nga ko ndax mooy ne amul benn buur bu ñu war a jaamu jàmm nga di jariñu ñàkk jaamu nga di lor ku dul yàlla kon bépp loo xamante ne bii keneen ñu ngi koy jaamu ku dul yàlla rek dàq nga ko te loola da ko war a wax mu sax sa xol nga xam ne duutu am duutoo ci am benn déng-déng moo tax boroom xam-xam yi nga xam ne dañuy wax euh, pas-pas dañuy wax toujours ne pas-pas mooy loo xamante ne bii nit ki da ko seet ba seetantal ko ci xolam ba gis ne lu wér la mu gëm ko waaye bu demee ba amate ca lu muy sikk sàkk wala lu muy xalaat rek boobaa fas nekkatul pas-pas pas moom da boo ko moom bo feccee rek nekk nekkatul pas-pas moo tax dañuy wax ne al aqidatu fikratu naaqashaha al insaan munaqashatan daafiyatan wastaqarrat fi qalbihi bi haythu law aadat ila at-tafsil marratan ukhra la sama aqida kon laa ilaaha illallaa jooju nit ki bu koy wax daa war a xam lu muy firi mu gëm ko ci xolam te duutu ci am benn deng-deng loolu dana bokk ci li nga xam ne dana suuxati xolam bëgg yàlla ak yonentam mu dellu wax suñu borom ci benn aaya ne fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum dee leen tudd yàlla bu ngeen taxawee ak bu ngeen toogee ak bu ngeen tëddee maa kon dee leen ko tudd fu ngeen nekk rek lu ngeen xool day dem ba nit ki bu koy def day ba lu muy xool rek da cee gis suñ mag suñ borom tabaaraka wa ndax bu dee nit bu ko xoolee dana xalaat suñu borom tabaaraka wa ta'ala mi nga xam moo ko bind melal ko nii bu dee eh, leneen lu mën a doon aw rab wala lu mën a doon bu ko xoolee faaw mu xool kiimaan bi nga xam ne moom la ko suñu borom bind. te loolu suñu borom digle na ko caa yu bari te di settantal yi nga xamante ne bii loolu la bind ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la wax nan dee leen xalaat ci yàlla bind te bu leen xalaat ci jëmmam ndax nee na bu ngeen xalaatee ci jëmmam ci alkande la leen di jëme mu dellu wax ne alladina amanu tatmainu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatmainul qulub tax nee na tudd yàlla googu ci la nit ki di amee dala xol ci lay dem ba xolam lépp lu dul yàlla rek da ko ciy génne nga xam ne dana mujj lépp lu muy dugg dajee xool yàlla xool la ci yàlla digle xool lam ci tere nga xam ne moom amatul soxla ci lan dul yàlla boo ko defee ci la boobu ci la doog ànd ak xol bu dal mu dellu wax ne innamal mu'minuuna alladhiina idhaa dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idhaa tuliyat alayhim ayaatuhu zaadathum imaana wa ala rabbihim yatawakkaluun mu ne ñi nga xam ne saa yu tuddee yàlla seeni xol rët ngir la tax muy rët mooy xam guñ xam màggaay ak suñu borom tabaaraka wa taala kon ñaari aay yooyu boo koy day mel ne dañoo féewloo waaye féewloo ndax rët gi muy rët mooy xam xam gi nit ki xam màggaay ak suñu borom tabaaraka wa ak sañ-sañam boobu nga xam ne lu ko neex def te laay salaam maay lu ko neex def te kenn du ko ko laaj kenn du ko ne lu tax nga def nangam loolu moo tax faw mu rët waaye bu dee tudd yàlla day dem ba it xolam day euh, lépp lu dul yàlla da cay génn ba mu am dalu xel xam ne moom lu aab rek yàlla te tudd yàlla googu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem na ne bu ngeen rombee jardin yi àjjana yi na ngeen taxaw nee na bu ngeen dox borom romb leen na ngeen taxaw ñu ne ko ah lan mooy jardin yi àjjana yi mu ne mooy barab yi ñuy tudd yàlla kon lu nekk na loo xamante ne bii farata joo xamante ne bii farata la lislaam euh, alxuraan wax ko jullit bu nekk war ko saxoo bu bëggee bokk ci ñi nga xam ne sopp nañu Yàlla ko am na waykat boo xam ne moom nee na dafa dem ba gis ne am bis nee na euh, ya sori gu sopp gu mu sopp yàlla sori gu mu dafa am tax ba bis mu ne man dey yàlla sama borom xam na ne du ko duma ko tudd duma ko fàttaliku ndax ñu ne ko loolu mu mën a nekk mu ne ndax mosuma ko fàtte allahu ya'lamu anni lastu azkuruhu wa kayfa azkuruhu is lastu ansaahu mu ne mu fàttewut noo koy fàttali ko te wax na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci xadis ne suñu borom nee na képp koo xamante ne bii fàttaliku ma ak def ma ci sam xel soxlaal na la ba laajoo ma léegi ma war a laaj nee na danaa la jox lu gën li ma jox ñi may laaj kon loolu nekk na loo xamante ne bokk na ci sabab yi nga xam ne dana mën naa xëcc nit ki jëme ko ci euh, sopp yàlla ak yonentam naka noonu bokk na ca euh, julli ci yonent bi sallallahu alayhi ndax alxuraan ba tey moo ko digle inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu kon euh, julli ci yonent bi sallallahu alayhi dana tax nit ki sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam sopp yàlla ak yonentam te kooku danaa fi taxaw ndax yonent bi sallallahu am na xadis boo xam ne daf caa waxoon ne ñi may gën a sopp sama ginnaaw la ñuy ñëw mu ne seenu cofeel dana yegg ci nit ki sax dan dana xemmeem bu ma fekkoon ci waa këram ak fekk ma ci alalam na ñi nga xam ne ñoom yi sopp sama ginnaaw la ñëw te seenu cofeel dana egg ci ñoom ci am dana ci am ñoo xam ne seenu cofeel dana egg ci sax bu ñu señoon fekk ma ci seen waa kër wala ñu fekk ma ci seen alal ashaddi ummati li hubban yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi moo tax soxna si ñuy wax Rabi'a Adawiya ba muy deeyaale ak suñu borom daf ko wax nag uhibbuka hubbayni hubbal hawa wa hubban li annaka ahlun li zaaka fa amma alladhi huwa hubbul hawa fa shughli bi dhikrika amman siwaaka wa amma alladhi anta ahlun lahu fa lastu aral kawna hatta araka falal hamdu fi dha wala dhaka li walakin lakal hamdu fi dha wa dhaka mu ne ko sopp naa la ñaari cofeel sopp goo xamante ne bii moom sama bànneex laa xeexal ba nga xamante ne bii génn naa ci lu dul yow ak sopp goo xamante ne bii da koo yeyoo sopp gi nga xamante ne bii eh, sopp bànneex la nag mooy dem naa ba lépp lu dul yow rek génn naa ko bopp soxla li dikk rek aman si waaka mooy lu dul yow rek amatuma soxla waaye gi nga xam ne dañ koo yeyoo nag mooy fu ma xool ci as ci suuf ak asamaan rek yow laa fay gis mu ne ko waaye loolu dama la koy sante man sama yoon nekku ci waaye lépp baaxe gooma baaxe moo tax loolu dama la koy santewaat te da ngeen gis ne Cheikh Khadim radiyallahu anhu li ma doon wax nii yépp lu ci ne manoon naa fu ma indee alquran karim indi xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi wax ba nga manoon naa faa dugal bayit boo xam ne wax na ko ci loolu waaye waxtaan bi moo dem moo moo laaj moo moo demee noonu waaye dégg ngeen su bare bari ñi xam ne ñu ngi jàng xasaayit bi daanaka mënoo jël genn xasaayit ba mu jeex te gisoo mu cay wane sopp gum yéen sopp yonent bi sallallahu alayhi ak di julli ci moom ak di ko tagg dem na ba wax ne ak mi nga xam ne fukki weer la ñaar seddale na ko juróom benn yi mu di ko ci tagg juróom benn yi muy julli ci moom kon ak sopp foofu la mën a yem salaatu sitta bi madhi sitta tatihi batta ma tisaay waaye la ca gën a am solo mooy ma tisaay ma tisaay mooy dañuy mooy ak roy ko ma tisaay mooy ànd ak roy maanaam nga xam ne kon laal ko la aay ba waxoon ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni fattabi'uni joojee moom la Sëriñ Tuubaa indiwaat foofu nga xam ne sopp gi mu sopp yonent bi sallallahu ba tax at mi mu séddale ko juróom benn weer yi mu di ko ci tagg juróom benn mu di ci mu koy julli ci moom da koo booleeg nag di ko roy ndax aaya la wax ne bi da ngeen koo sopp na ngeen ko topp mu dellu wax ne moom euh, Cheikh Xadim radiyallahu anhu yallaahu yaa man qaadali hubbaka ma hubbi habibika alladhi al-khayra jama salli wa sallim wal tubarik kulla hin ala habibika habibi salihin sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali kon yooyu yëpp mu ci wane moom sopp gum sopp yonte bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne dem na ba yonte bi sallallahu alayhi wasallam moo gën a lépp loolu moom boo xamante ne bii gëstu nga ci mbiram lu tuutul rek gis nga ne yonte bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ko gën a lépp moo tax muy ñaan suñ borom naan ko nag ma def soppeeb yàlla te def ma soppeeb ngën di mi def wa andaka wa andaka ja'alni habiballahi habiba afdalil wara billahi nga xam ne mu ko ñaanal suñu borom suñu borom may ko nga xam ne dem na ba lu dul yàlla ak yonentam rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko gënal lépp te loolu bokk na ca lay tax nit ki mën koo gis misaal mu gàtt rek mooy turi doom yi rek koo xam ne daanaka mën nañ ne koo jur moom nga ko tudde kon kooku moo la gënal lu dul loola tax boo dee jàng xasaat yi da nga gis feneen muy wax ne fa qumtu qa'iman ma'a imtisali amra jamilin jalla an misali ya amiran bi an nusalli ala nabiyina muhammadin dabil ala mu ne maa ngi def ndigal li nga xam ne suñu borom moo ko digle te mooy ñu julli ci yonent bi sallallahu te mooy julli gi nga doon wax léegi te muy bokk ci sabab yi nga xam ne yi tax nit ki sopp yàlla ci la bokk kon gis nañ li nga xam ne moom la ci def ay xasida yu bare bare bare bare yoo xam ne lépp boo ko xooloon ci julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam la wala yu bare bare yoo xam ne yépp boo ko xooloon ci tagg yonent bi la kon wane na ne moom dundam yépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko joxoon am ba ba bàyyiwut woon dara ay waa këram ñépp moom la ko tuddee lépp moom la ko joxoon kon loolu képp koo xamante ne bii yaa ngi wax ne ci moom nga àndal ci moom nga topp cay waa këram nga loolu war nga caa teg sa tànk jëm ko sa kem kàttan te jéem a teg sa tànk ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, ak alquran ak sunna ndax moom Cheikhul euh, Khadim loolu la wax ndax dana tënk naa sama bopp ci alquran ak sunna qayyadtu nafsi bil kitaabi wal hadith daa tawbatin lahu wa faraqtu al khabith nee na tënk naa sama bopp ci alquran ak sunna di doon koo xam ne boroomu tuub tuub gu wér goo xam ne tàggoo naa ci lépp lu dul noonu moo tax muy wax yonent bi sallallahu alayhi ne ko yow yaay sama wasila yaay sama pakk bi nga xamante ne bii ci laay moytoo yaay sama ajjana yaay sama farata yaay sama naafila yaay sama sunna loolu fi lees mën a yem sopp foofu la mën a yem dem ba ko ne yaay sama wasila yaay sama pakk yaay sama ajjana yaay sama farata yaay sama naafila yaay sama sunna wasilati wa junnati wa jannati faridati naafilati wa sunnati kon moom wane na ne sopp gum sopp yonent bi salaam sori na ci moom sori goo xamante ne bii jox na ko léppam kon nit ki lu mu sopp li ma ko waxoon ci tàmbali bi sopp gi moom biñ ko xamee lu war la waaye kon am na ay mandarga yoo xamante ne bii bu ci nit ki nekkee mooy wane ne ci la ñuy xamee ne sopp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam sopp na suñ borom tabaaraka wa ta'ala te mooy mu teg tànkam ci sunna comme ni ko sëriñ bi waxee ne tënk naa sama bopp ci alquran ak hadis bu ko defee wax nañ li nga xamante ne bii moom la ko suñu borom di fayee wax nañ it li nga xamante ne bii coono yi nga xamante ne bii wane nañ ne yombut képp koo xam ne bëgg nga caa dugg na nga xam ne euh, bunt la boo xamante ne bii bu neex la waaye bu jafe la waaye nag mënta ñàkk ndax farata la suñu borom ko digle kon képp koo xam ne euh, képp ku nekk war nga caa dugg te waajal coono yooyu nga xam ne da nga ko ca jànkonteel te xam ne coono yi tàmbali la waaye ku dem ba mu not sa xol ci ngay mën a yëge bànneex boobu wax nañ it ku ca jaar suñ borom dana la euh, suturaal boole la ci ñi nga xamante ne bi sopp nañ ko sopp nañ yonte bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ci lu gàttit euh, ki nga xam ne moom mooy Cheikhul Khadim nga xam ne moom dem na ba dundam gépp jox na ko yonte bi sallallahu alayhi wasallam at mi mu seddale ko juróom benn euh, yi mu di ko tagg yi mu di ko julli ci moom wane ne waaye dama ko def nag boole ko ak di ko roy xool fa mu tegoon tànk ma teg fa sama tànk yamu ca waaye mu ne damaa tënk sama bopp sax ci alquran ak xadis qayyadtu nafsi bil kitaabi wal xadis mu dal wax dem ba wax yonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yaay sama wasila yaay sama pakk yaay sama ajjana yaay sama farata yaay sama naafila yaay sama sunna kon loolu cofeel la goo xamante ne bi képp koo xamante ne bi yaa ngi wuyoo murid war nga caa jéema a teg sa tànk kon waxtaan wi bëggoon nañ mu gën fee yaatu waaye jamono ji xat ji da am loo xam ne moo koy waral kon rek xam naa ñuy jégalu mbokk yi bu baax a baax a baax tey ndax bëggoon nañ mu gën fee yaatu loolu wax dëgg yàlla tey wax na it incha allah dañu jéem a xool yeneen ci tem yi nga xam ne des na fi bu ko matee it buñ ca amee yeneen te waxtu maye ko daañu ci jéem ba mu gën a yaatu ndax buñ sanoon dana gën a yaatu lool lool di sant euh, suñu waajur yi nga xam ne teew nañ fi seen Cheikh suñu maam Balla ak ñaar ñi fi nekk teew ñëpp ndax tey jégglu xam ne yoon wi day ndigal rek waaye baaxawut lii ndax ku dem fañ la xamale woon toog ci sa kanami waajur day xaw a metti lool waaye kon ñu ngi leen di jéglu te lu bépp raq-raq boo xam ne am na ci xam ne daal suñu yéene moo doon wax fi loo xamante ne bi lu mu tuuti tuuti rek ku fi jógee da nga fi mën a jële loo xamante ne bi da nga ko mën a jariñoo kon di ñuy tëjee jotaay bi rek julli ci yonte bi sallallahu alayhi gi nga xam ne si Tuubaa wax na ko tey wax ko di ñaanal suñ borom mu def ko muy koo xam ne ku sopp yàlla ak yonentam lay doon muy wax ne allahumma bi haqqi wajhi llahi ta'ala al karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa thabbit li khayra al imani wal islami wa khayra al ihsan wa hubba allahi ta'ala wa hubba rasulihi wa hubba kulli maxtarta li hubbahu wa sa'adata daarayni ma kifayati hammayhima amin ya rabbal alamin bila mahbin abadan fekkee xam naa suñ karaay laaj wala yeneen fi mel noonu jërëjëf jërëjëf sëriñ Mouhamadul Mokhtar Mbacké ñoo ngi lay sant bu baax te ñaan yàlla mu guddal saw fan te yokk sa xam-xam te lii nga fi wax wax dëgg yàlla am na solo lool dégg nañ ci lu baree bari tamit jariñoon nañ ci tamit lu baree bari ndax ci biir wax ji xamal nga ñu ne nit ki ndekete mënta ñàkk mu am lu mu sopp bu nekkee ci àdduna waaye nag la muy sopp noonu bu fekkee ne ab jullit la ka ci gën a yey mooy yonent bi alayhi salaatu ndax cofeel googu dafa nekk farata ci ki nga xamante ne ab jullit la waaye tamit ñu xamee ne nit ki ne bëgg na yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala bëgg na diw rek dafa dul doy ci loolee wane ne ak cofeelam dëgg la ci moom lay wane ne ak cofeelam dëgg la ci moom faw dafay xeñtu jeexit ya nga xamante ne tànk ya nga xamante ne ka mu bëgg ca la jaaroon mu jiim caa jaar la mu daan digle mu koy def la mu daan bàyyi mu koy la mu daan tere mu koy bàyyi waaye nag bëgg naa seen diw rek te lam daan digle doo def dara lam daan tere doo ci def doo ci bàyyi dara loolu euh, nekkul loo xamante ne day wane na yow mi kat sa mbëggeel sa cofeel googu ngay woote dëgg la ci yow loolu nag dafa yaatu suñ jamono ji lool ndax da gis ay béréb yu bari bari yoo xamante ne dañ cay dind sopp sañ jiw wala fan sa club sañ jiw wala nangam nangam yooyu nag mu nekk loo xam ne lu mat bàyyi xel la ndax ci biir wax ji eh, dégg nañ ci ne maanaam du caaginu rek ab jullit ku mu gis rek war koo sopp ndax eh, ni nga ko waxee ci biir eh, waa ji waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kañ la saa taxaw mu ne ko loo ko xaroo mu ne ko du ay julli ay koor waaye nag bëgg naa yàlla ak yonenteem mu ne ko al mar'u ma'a man ahabba ndekete kon nit ki ki mu sopp te sofeel gi cofeel gi dëggu ci moom su ëllëgee ñoom ñaar ñooy bokk fu jëm kon nag ki nga xamee ne moom ngay sopp war nga ko xoolaat bu baax loolu nag xam naa ne ñi nga xam ne ñooy eh, sos ay fan club ak xeer yu mel war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax kon damay jox kàddu gi rek sëriñ Mouhamed Mbacke mu def ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane Euh, waaw damay jox kàddu kon sëñ Mouhamed Mbacke rek incha allah suñ ci jógee tamit danañ jox sëñ Ahmadou Mbacke door a ñëw ci laaj yi ñu bàyyi xel ne laaj yi nga xamante ne moo aju ci wàllu fiqh incha allah dafa am ay bis yoo xamante ni ci lañ koy tontu muy alterné ak ba ak alxamis ak ajuma incha allah kon képp koo xamante ne andi woon nga fi ab laaj bu aju ci wàllu fiqh incha allah bu subaa des na ko tontu ginnaaw bi ñu ko gëstoo ba mu nekk lu kon ñu jox kàddu gi Serigne Mouhamed Mbacké bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi allazina istafa assalaamu mbokk yu tedd yi ñu ngi ziyaare kilifa yu tedd yi fi teew tey jéglu ci kàddu yi ñu fi yëkkati te leen di ndokkeel ci weeru tedd wi te weeru koor di ñaan sunu borom mu nangul ñu eh, lépp loo xam ne eh, def nañ ko ci ak jaamu yàlla te jéggal ñu suñuy bakkaar di nuyu jamaayatu aw mo maanaam mu asasatul wafa bi nga xam ne itam mooy taxawal waxtaan yu am solo yi di ñaan suñu borom jëmale ko ci kanam ñun sax lañ ciy wax du du bari ndax mel na ne sëriñ bi yaatal na waxtaan yu yaatal goo xam ne daanaka bàyyiwu ci sax lu ñuy euh, lu ñuy yokk waaye xanaa di rafetlu rek waxtaan wi ndax li tax euh, euh, mawdu bii nga xam ne thème bii nga xam ne tànn nañ ko muy euh, bëgg yàlla ak sopp ko ak topp ko li tax mu am solo mooy jamono ji ñu nekk ku ne xam ne ku ne gis ne kenn ku nekk gis na ne loolu ñuy wax sopp moom dafa mel ne dañ ko defal promotion boo xam ne daanaka média beeg maanaam kuy bind téere kuy bind film ak dafa mel ni daal dafa xew comme ni ñu koy waxee tarwij boobu nga xam ne ñu ngi koy tarwij alxubbu ak maanaam ak cofeel di ci wax ay wax yu baree bari dafa mel ne dana am solo lool ñu ñu wax fan la cofeel googu war a jëm loolu bokk na ci li jox solo waxtaan wi su ma ko doon tënk daal damay wax ne bokk na ci ngor maanaam bokk na ci gore sopp yàlla ak topp ndax bi ci suratul baqara sunu boroom naan wa ilahukum ilahun wahidun laa ilaha illa huwa rahmanur rahim seen boroom day kenn la te amul benn buur boo xam ne yeyoon a jaamu comme ni ko sëñ bi waxee léegi jaamu gay jur njariñ ñàkk a jaamu gay jur lor judul sunu boroom te mooy ki nga xam ne yërmandeem daj na fépp dafa mel ne yéefar yi dañ koo laaj dafa mel ne yéefar yi ak ñi gëmul yàlla dañ koo laaj maanaam luy dëgëral loolu lan moo tax suñu boroom wax ne wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim mu teg ce ne inna fi xalqi samawati wal ard ba aaya ba jeex wax eh, la maanaam la tax mu doon benn buur bi nga xam ne moom rek moo yeyoo jaamu te moo di bu ñu xoolee ci asamaan seeg suuf si tàggatal gi mu ñu tàggatal ngelaw yi tàggatal gi mu ñu tàggatal niir yi ba taw bii mën a wàcc tàggatal gi mu ñu tàggatal suuf ba buñ ci bayee mu ñor wax yooyu yépp nga xam ne wal fulki lati tajri fil yi nga xam ne njariñ yi nekk ci géej ak gaale cee daw rawat na ci jamono ji ñu toll wa sahabil musakhkhari bayna samaa'i wal ard yooyu yépp nag mu ne la ayatin li qawmin yaqilun aaya ba ci topp dafa dafa wax ne wa minan naasi man yattaxidu min dunillahi andaadan am na ci nit ñoo xam ne ñoom dañoo jàpp yeneen def ko muy seen maanaam jàppe ko maanaam seen yàlla mooy li ma wax léegi rek nga xam ne kuy xool li xew ci jamono dañuy fekk lu dul dara ñu yëkkati ko lool def ko muy dara te wa mina naasi man yattaxidu min dunillahi andaadan yuhibbunahum ka hubbillah nga xam ne place bu ñu waroon a jox yàlla moom lañ jox bakkan wala ñu jox ko àddina wala ñu jox ko alal beneen tomb bi ci des mooy comme ñun ay taalibe lañ di topp ci Cheikhul Xadim ku ne xam ne ku ne xam ne ne fi mu euh, fi ak cofeelam tolloon ci ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mahat mahabbati al muxtaara Seydina xubbul maghaniya wal ahlina wala wala daal loolu foog naa ne foofu la cofeel ma a yem li ma ci yokk rek tuuti la loo xam ne benn benn muqaddam atijaani moo ma ko waxoon benn muqaddamu tijaan dama koy laajaale sax sëriñ bi bu fekkente ne am na ci lu ma ci leeralal benn bis dama euh, dem këram mu mu jox ma ataay suukar ko ba mu saf ma laajaat suukar mu ne ma baadu dangaa yegg foofu yow tam xaw ma sax lu mu bëgg a wax mën ne ko yegg fan mu ne ma mu ne ma Serigne Touba kat dégg naa ñu ne suukar da da ko maanaam dafa daan suukar ba muy liddiku mu ne ma xam nga lu tax ma ne ko déedéet mu ne ma mu ne ma cofeel gi mu soppoon Seydina Muhammad moo demoon ba nga xam ne dara safatul ci moom xaw ma nag ndax euh, ma ne xikaay bi wér na am loolu daal la ma wax. mu mel ne benn tomb bi ci des tamit mooy nit bu fekkente ne dafay woote ak cofeel comme ni ko sëriñ Modou Kara waxee léegi di woote ak cofeel te la cofeel gay laaj euh, defu ko te mooy topp dafa mel ne dafay nax boppam. li ci des mooy tamit naka la nit ki di nattee nattee cofeelam ci yàlla dafa wala fi li ñu naan soo bëggee xam. fan nga toll yàlla xoolal soo bëggee xam maanaam fi nga toll yàlla xoolal fi la yàlla toll ba pare te loolu sëñ wax na ko ci biir waxtaan wi mooy ñi nga xam ne bu guddee tatajaafaa junubuhum anil madaaji' yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an mooy euh, ndigalu sunu borom gënal la gënal la sa mbirum bopp kon xubbullaahi yaqtadi xubba kulli ma yata'allaqu bihi aydan bu fekkente da ngaa wax ne dangaa da ngaa sopp sunu borom wala danga sopp sëriñ bi lépp loo xam ne dafa aju ca moom wala nga xam ne lu mu sopp la da ko war a sopp comme rek ni ko sëriñ bi waxee ci biir waxtaan wi waykat boobu nga xam ne daana romb ay miir di di raay miir ya waaye mu ne leen nag mu ne leen raayuma miir yi sax waaye ña dëkk ca biir miir yooyu laay ñoom laay raay kon daal ci gàttal mu waxtaan wi daanaka dafa matale na matal goo xam ne amutoon luñ ci yokk ñu ngi sant di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Mouhamed Mbacke yaakaar naa ne taxaw seetlu bi am na solo lool euh, xam naa ne ñu fàttali mbooloo mi rek ne incha allah bu subaa sëriñ Habibou Diop bu sëriñ Mouhamed Lamine Diop Dagana moo fas yéenee ànd ak ñun. jàngat benn ci tomb yi nga xamante ni tànn nañ ko muy daaray tarbiya waaw incha allah loolu la sëriñ Mouhamed sëriñ Habib Diop bu sëriñ Mouhamed Lamine Diop Dagana moo fas yéene waxtaan ak ñun suba incha allah ci daaray tarbiya ñu fàttali tamit ne euh, fi ne ñi nga xamante ne ñoo bëgg a waxtaan wi ci internet incha allah majalis point org ku ca dem fii ne actuellement nii waxtaan wi en direct lañ koy def fii nii ci jamono ji ñuy wax ak kon dañuy jox sëriñ Ahmadou Mbacke kaddu gi moom tamit mu am. ab taxaw seetlu bu mu def bu gàtt rek ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane sëriñ Ahmad a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte bu baax ci teewaat jataay yi ginnaaw loolu sëñ Maxtaar eh, ñoo ngi lay ndokkeel ci waxtaan wi leer na naññi te ni sëñ Mouhamed waxee rek amul lenn luñ ci mën a yokk xanaa ni ko waxee taxaw seetlu ci ne tey indi nga ñu poñ boo xam ni bari ci noonu dinañ koy desal ginnaaw te muy lu rëy ci lislaam muy bëgg yàlla ak ub yonenteem yooyu mooy cosaani ngëm yàlla nit ki mën mënul ni gëm na yàlla te bëggul yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla itam nit ki mënta euh, wax ne gëm na ko te bëgg ko ndax gis nañ ci alxuraan walladina amanu ashaddu xubban lillah kon ñi gëm yàlla seenu cofeel ci seen boroom moo gën a foor cofeel goo mën a gis ci àdduna waaye ngëm yàlla foo ko fekk day ànd ak ragal ko boole ci ndax day wax ne waxaafuuni in kuntum mu'minin na ngeen ma sopp waaye nag ragal leen ma boole ci kon suñu boroom mooy noonu la deme te it loolu màggaayu suñ borom bi du may nit ki mukk nga sopp ko ba eh, tax nga nga xaw woyofal ragal gi nga koy ragal boo xamee eh, kattanug suñu borom ngeeg màggaayam gi ak ni ni mu mane ak fi fi dooleem àgg faw nga xaw ko bàyyi xel tuuti ragal ko kon ñaar yooyu mooy ànd waaye faw nit ki kon def ci xolam sopp suñu borom bëgg ko di ko jaamu leneen lu dul lool nag mu jëm ko génn ci xol bi suñu borom tabaraka wa taala ngir nga bëgg ko gis naa ni xaw naa yomb ndax eh, maanaam bu bu ma juulu ma ne yomb na waaye li ma bëgg wax mooy nit ku ne war na ko def parce que doomu aadama xéewal la ku koy defal rek dalay dalay sopp te ne doomu aadama yi ku ci koo ci jox dara bu yàggee mu bëgg la wa innahu li xubbil xayri la shadid doomu aadama dafa bëgg ku koy defal dara ku koy jox ay xewal ba tax na tey su fekkoon ni koor gi daal jub si ngay boroomu njaboot nga am mbokk moo xam ne dafa nekk itali yónnee la ci banque bi mm, un million ah da nga booy jëli nga dem ca banque ba jëli ko ci ci ci ci ci MoneyGram bi wala ci yenn ci yi ñu koy yónnee boo demee di nga sant agent ba nga fa fekk nga xam ne moo lay jox xaalis bi waaye ka nga xam ne moo la yónnee xaalis bi moom di nga ko sant geneen cant gu gën a rëy goo xam ne boo ko jotee moom moom dinga ko wan ko daal moom yow sama waaye nga tey gën naa laa jàppaat loolu nag boo ko xamee maanaa moomu li nga ciy jànge mooy xéewal gu nit doomu aadama am yàllaa ko ko yónnee maanaam westari ñoon boobu jàppal ni nit ñi lay jox xéewal yi suñu borom da ko jaar ci ñoom waaye xéewal yépp ci suñu borom la jógee kon kooku yaayoon sant bu baax a baax a baax a baax loolu suñu borom ci alxuraan dañ ci yeelu bare bare bare wax day wax ni yéen li ma leen defal ci xéewal dafa bari te du ngeen ci sant dara dangeen war di sant kon sunu borom nit ki su fekkee ni mi ngi jëflanteeg moom ci anam googu dana ko sopp te dana ko bàyyi xel itam ragal ko te dana ko jaamu itam te it doomu aadama su yewoo rek day bëgg suñ borom te di ko sant ndax ginnaaw moom cant gi moom amul benn sart boo santee rek mu dolliwaat xewal yi boo santee rek mu dolliwaat xewal yi moom foofu tegu fa benn sart defal nangam boo sante def nangam boo santee rek ma dolliwaat kon doomu aadama toujours dafa war di bëgg suñu borom te di ko sant di ko jaamu loolu yaakaar naa lu leer la li ci sëñ bi indi leer na loolu ginnaaw loolu it xam bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci bëgg suñu borom lay lay dugg nit ki mënta wax ne bëgg naa yàlla te bëggoo yonente bi loolu wax ji yàqu la nit ki faw mu bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu def jullit ndax xadis yi sëñ bi indi ne nit ki mënta gëm li feek bëggul yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñun jullit ñëpp la war ci ñoom ñu def ko ni ko sëñ bi waxee léegi ci biir waxtaan wi suñ seetoo itam ñi njëkkoon a ànd ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam nañ ko soppe woon kenn mësta euh, dégg lu ni mel dañ ko soppoon ba àgg ca dayo ba ndax gis nañ ci xadiis yi lu mel tey Urwatu ibn loolu muy nettali ak e, bërëb yu bare bari ci siire yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne yonente bi àggoon na ci su xaxtandikoo sax nee na saxaaba yi alawti ko xaxtandikoo ngir mu bañ a àgg ci suuf ñoo raayoo ko seeni seeni seeni kanam su jàppee ñu jëkkante njàpp mi xëy na loolu daanañ barkeelu ci moom waaye sopp gi ñu ko soppi day dugg ci ci loolu su waxee dañ naa cal di ko diglu la mu wax ñu gaaw jëfe ko kum ci yoon yónni mu daw bëggoon ko bëgg goo xam ni kenn mënu ko misaal am na ci yu bare bare xam naa yu ñu waroon net waaye waaye dañ koy tënk rek ndax gàtt waxtu wi agsi na waaye saxaaba yi foofu lañ nekkoon ku mel ne eh, am na benn saxaaba yi boo xam ne xëy na tur bi lay fàtte Kaab nga xam ne mooy ñi doon garde yonente bi alayhi salaatu wasalaam njëkk ayab isma bi di wàcc bi nga xamee ne suñu borom xëy na benn bis wàccee benn aaya ne ko wallahu ya'simuka minan nas yàlla léegi musal na la jëratul kenn di la garde ak wattu booba nañ bàyyee di garder yonente bi waaye njëkk loolu dañ ko daa garder fi mu ne am ci koo xam ni ci saxaaba yi moom bëggutoon a bàyyi bi leen yonente bi wax man ngeen a noppalu moom bëggut a noppalu fan mu continuer di garder yonente bi laaj ko ne ko waaw xam ni yonente bi xam ci moom ne kii sopp gu ko sopp moo tax bëggut a ko moom mu laaj ko ne ko léegi sal nii ñaan ma loo ma ñaan rek ma ma defal la ko mu ne ko asaluka murafaqataka fil janna li ma bëgg mooy ëllëg yowmal xiyam nu bokk fu ne ca ajana yonte bi waaw ne ko waaw baax na waaye nag a'inni ala kathrati a'inni ala nafsika min kathrati sujud wala ci maanaa bu mel noonu mooy di li ma ci dimbalee mooy bari di sujud bari la julli dee ko def loolu liñ ci dégg rek mooy saxaaba yi dañoo takkoon ci yonente bi ngir sopp guñ ko soppoon ku mel ne ginnaaw saxaaba yi itam maas ibnu jabal kenn ci saxaaba yi la loolu day wane sopp ci sopp suñu boroom lay dugg sax ndax wax nañ ne bi nga xamee dem na ba toll ci sukuraat nga xam ne wéradi gi jàpp ko léeg-léeg mu xëm ba nga xam ne ñi nekkoon ci wetam sax dañ doon jooy ngir yërëm ko waaye teewul saa yu ximbali ko day wax ni axniq nii xanaqaatik fa inna fa inna qalbi yuhibbuk day wax suñu boroom ne ko ni nga may xamale xamalaatul ma xamalaatul ma xamal ma sa xamal yi nga may xamal na de yow dama laa sopp ba loo def rek neex na ma foofu lañu agoon ci sopp yonente bi ak fokk foofu lañu àggoon ci sopp yàlla ak yonenteem kon loolu war nañ cee jànge loolu ñi nga xam ne ay julliti simple dañ ginnaaw lool it ñi nga xam ne ñooy alu bayti rasulillahi alayhi salatu wassalam muy waa kër yonente bi dañ leen a war a sopp ni ko sëñ bi junje ci biir wax ji mooy ay sëtam ak ñi aju ci moom te baax ndax gis nañ ci xadis yu bare bari yoo xam ni loolu lay tegtale wane ne suyonte bi wax ne maa ngi leen di dénk sama njaboot gi na ngeen na ngeen na ngeen ragal yàlla ci ñoom udhakkirukumullaha fi ali bayti udhakkirukumullaha fi ali bayti bari na ci ay riwaay wax itam ne maa ngi leen di bàyyee alquran ak sama ahlul bayti mooy sama sama sama njaboot gi loolu lu mat a bàyyi xel la ñu sopp waa kër yonente bi sopp itam yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci biir sopp gunu sopp sopp seen borom tabaaraka wa taala ahlul bayti nag buñ ko waxee yaatu na ndax si Ahmadou Bamba mi ci gëstu yi nga xam ne moom la borom xoxom yi gëstu gis nañ ni moom sharif la loolu sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana leer na ko ci téereem boobu ak gëstu bu mu ci def ku ñuy wax Muhammad wuld Ahmad Misk def def indi na gëstu bu mel noonu ci téereem kon day wane ne moom ci shurafaw yi la bokk mbooleem ñi sos tarixa yi sax mën nga ne ñëpp ay shurafaw lañ si Ahmad Tijaani Abdul Qadir Jilani ñëpp ay shurafaw lañ te yonte bi waxoon na alayhi salaatu wasalaam ni taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaaballahi wa itrata ali bayti ñi nga xam ne ñooy waa këram tànnee fi waa waa waa kër yonente bi alayhi salaatu wasalaam na wax ne ñoo ak alxuraan laa leen bàyyee bu ngeen jàppee ci ñoom du ngeen reer ba mukk riwaaye boobu moo ñëw ci al kutubu sitta am na benn riwaaye boo xam ne taraktu fi euh, kitaaballahi wa sunnati mi ngi ñëw ci musnad imam ahmad waaye loolu li muy tegtal rek mooy kon te am na benn riwaaye boo xam ne sax day wax ne duñu teqalikoo moom alxuraan ak ibratu ahli bayt duñu teqalikoo kon sopp gi ñu sopp waa kër yonente bi mooy suñu kilifa yi ku mel ne Cheikh Ahmadou Bamba mooy topp li nga xam ne nag moom lañu indil ni ki nga xam ne sopp yonente bi mooy topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak li nga xam ne moom la indi woon kon bëgguma gën a yaatal ci loolu waaye maa ngi jégalu bu baax a baax xëy na waxtaan wi ni mu demee rek da maa ngi jégalu bu baax a baax wasalaamaaleykum jërëjëf sëriñ Ahmadou Mbacké ci leeral yooyu nga xamante ne andi ko kon xam naa ne bala may guddal damay jox Oustaz Ahmadou Mbow su ko defee mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne aju na ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokk yi fi teew yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci weer wu tedd wii di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ceen ngeen ñaanal nu ko tey ñaan yàlla mi am jàmm te kum ko defal nga am ko yàlla nañ ko yàlla boole defal ko Sëriñ Maxtaar ci turu muassasatul Wafa ñu ngi lay sant bu baax di ñaan sunu boroom guddal saw fan wéral saw yaram te bàyyi la ak sam xel bu baax ndax li nu amoon yaakaar ci tomb bi nga xamante ni yaa ngi ñu ko ci doon jàngatal indil nga ñu ci sax lu kawe kawe lañ ci séentu kon ci turu al wafa bi huquqil iman ñoom ñëpp ñu ngi maase di la sant di la gërëm ci jàppandal gii nga ñu jàppandalal lii nu soxla woon nga leeralal ñu ko ci anam wu sell rafet waxtaan wi dafa mel ni bàyyi gu ko nit ñi bàyyi xel tax na laaj yi bari lool ndax nit ñi déglu nañ ko bu baax bàyyi nañ ko xel bu baax a baax a baax moo tax ñu joyal laaj yi jëme ko ci waxtaan wi ngir gën koo yokk ay leerlu bu baax a baax a baax mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la nuyoo rafetlu waxtaan wi lool da doon laaj lan mooy màndargam ragal yàlla ci nit waaw màndargam bëgg yàlla màndargam bëgg yàlla ci nit ki la doon laaj ngir ko ko ko leeral bismillahir rahmanir rahim bëgg yàlla ma dama koy booleeg rek laaj boo xam ne sax kii laaj tudd ko waaye ma naa ko ci biir mooy dafa wax ne waxtaan wi dama dama tarki si bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam daal wax ji dama ko jëmee ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon lan mooy wane ne euh, bëgg yàlla nee na bëgg yàlla gi fee feeñul noonu ci waxtaan li tax mooy xam nga yàlla di su ko gis doo mënoo ne yàllaa ngi nii mënoo yàlla koo xam ne doo ko gis doo ak moom ki nga xam ne moo ko représenté euh, ca looy def ci moom ci kooku nga koy mën a jaare te mooy yonent bi sallallahu alayhi ak alxuraan te mënoo koo gëm te gëmoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba noppi boo gëmee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba noppi gëm ne alxuraan ji suñu borom a ko wàccee waaye ci moom la ko wàcce nga sopp ko euh, sopp xool la mu doon def nga di ko def ci loolu ngay soppe yàlla moo te yàlla boo ko la sopp te moo wax ne fat qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah kon boo toppee yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy wane ne sopp nga ko so sopp sopp nga ko mooy wane ne sopp nga yàlla mooy tax ci lool ngay demee ba yàlla suñu a tabaaraka wa ta'ala sopp la kon loolu moo tax euh, waxtaan wi faaw ci yonent bi sallallahu alayhi ci ngay mën a jaare ngir bëgg wax li nga wax suñu borom tabaaraka wa taala ndax koo xam ne gisoo ko te waxut ak yow ka muy waxal ca nga mën a jaar pour jàll li ngay wax. Euh, la mandarga yi sopp yàlla yi mooy yooyu rek ma ne mooy mandarga yi ku sopp yonent mooy roy ko. bokk na ca roy ko nga xam ne di xool fa mu tegoon tànk nga teg fa tànk ndax xanaa da ko wax mu leer nañ xooleen ko nu tuhibbuna Allah maanaam bu fekkente ni bi da ngeen sopp yàlla. topp leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam après bu ngeen ko toppee yàlla sopp leen kon roy ko fa mu tegoon tànkam nga teg ko sa tànk loolu bokk na ci mandarga mooy li nga xamante ne bi mooy mandarga bu wér moo xam ne kuñ gis ne def nga ko euh, mooy wane ne yow sopp nga yàlla waaye boo sopp naa yàlla sopp naa yoon yonent bi sallallahu de def leneen loo xam ne juyoon naa ak ay ndigalam mooy ne sopp googu du dëgg ci yow te waxoon naa ko ba nett li waxe waykat boobu nga xam ne dafa wax ne ki nga xam ne daa wax ne bëgg na yàlla ba noppi di ko moy nee na loolu ko gën a yéeme amut ndax bu fekkoon sopp gi nga ko sopp dëgg la ci yow faaw nga topp ko ndax nit day day topp la mu bëgg tansil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hada la umri fi lqiyaasi badi'u law kaana hubbuka saadiqan la ata'tahu inna al muhibba liman yuhibbu muti'u nit ki bu soppee yàlla day dem ba lépp lu lu mën a doon rek euh, bala caa def dara comme ni ma ko waxoon xool la ci yàlla digle xool ci la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle kon mandarga mi ci gàttal daal mooy nga topp sunna ci yonent bi ak alxuraan loolu mooy màndargam sopp yàlla suñu borom tabaaraka taala mooy màndargam sopp yàlla jërëjëf sëriñ bi laaj boobu leer na bu baax ñuy fàttali mbokk yi bu baax ni bu subaa sëriñ Habib Diop moom Cheikh Mouhamadul Amin Diop Dagana moom la ñuy dalal ci waxtaan wi fi muy waxtaanee ak ñun tomb bi mu ñuy jàngatal mooy daaray tarbiya mbokk yi bàyyi ko xel bu baax a baax a baax sëriñ bi laaj boobu leer na bu baax mbokk mi dafa am benn laaj bu mu laaj xaj na mën nañ koo jukkee ci lu mel ni xadis wala yooyu fi yonent bi wax ni addibu awlaadakum ala salaasi xisaalin xubbu nabiyikum wa ubbu aali baytihi wa tilaawatul quraan moom nag mu doon laaj nan la ñuy yare sunuy njaboot ci ñu bëgg yàlla akub yonentam nan la ñuy yare njaboot gi ci ñu bëgg yàlla ak yonent bi bismillahi rahmaani rahim yaakaar naa tontu ko ba noppi comme ni nga ko waxee te mooy yar leen seeni doom ci jàngaleen alxuraan ak sopp ma te sopp sama ñoñ xam euh, waaye euh, lu jàpp solo mooy doom waajur dafa may àq ci moom ndax dafa am ku masa a ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi di ko kalaame ci Seydina Omar di ko kalaame waajuram euh, ba mu ñëwee di ko kalaame doomam ndax sàgg sàggane ko doom ci sàggane ba mu ko waxee Seydina Omar woo doom ji mu ñëw mu ne ko sa waajur wi dala fee kalaame ndax sàggane googu sàggane ndax àq yi dox sa diggante moom doxaloo ko mu ne ko waaw doxalu ma ko waaye man tamit naa laaj ndax waajur am na àq yu du ko war ci doomam bu mu ko waxee mu ne ko am na àq yu ko war ci doomam mu ne yooyu yan la mu mu ne ko mooy mu tànnal ko waajur tànnal ko waajur xam ne waajur bu baax lay doon ndax dañ ne euh, tool bu baax dana mën a tax nga am gàncax gu baax tànnal ko waajur kon ci àq yi la bokk bu juddoo mu tuddee ko turu baax jàngal ko alxuraanul karim ah, ah, jàngal ko diine bi mu ko waxee nag doom ji ne ko man di sama waajur yooyu yëpp defu ci dara mu ne ko nag kon amee amee loo ko jan àq kon maanaam àq yooyu day àq yoo xamante ne bii dafa dox ci diggante waajur ak doom nga xam ne waajur wu ne war naa fexe ba tànnal doomam waajuram ndax yu baree bari mu ngi xew te dara waralu ko lu dul ñàkk bàyyi la mag ñi nekkoon rek ndax Euh, naa dégg suñ sa suñ maam Thierno mi wax suñ Saaw Balla wax ne nee na tërub mag ñi loo ci dindi rek da dem ba xam ne yaa juum waaye ñoom juumuñ kon maanaam euh, fi mag ñi jaaroon te mooy wa doom nga tànnal ko waajur bu baax bu ñu ci dee jaar bu noppee nga jàngal ko Alxuraan wutal ginnaaw boo ko wutalee turu baax di ko xamal jaar-jaar yi nga xamante ne bii ci nit ñu baax ñu jaar ba am ñu am loolu yaakaar naa ne dana bokk ci li tax di ko nett li xisa yi nga xamante ne bii nit ñu baax ñooñu jaar nañ fi yu mel ne xisa Bilaal boobu ma tudd nga xam ne sopp sugum sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba tax bi muy faatu dafa am mbégte mu am ngir xam ne suba nee na suba laay dajeeg Muhammad ak kuréelam boobu gadan alqal ahibba Muhammadun wa hizba nga xam ne so sofeel guñ leen sopp ak Xaalid moomu xam ne Xaalid ibn Ma'dan nga xam ne dafa demoon ba ñaan yàlla suñu borom naan ko nag ma fi gaaw a jëlee ma faatu ngir ma sama soppe yooyu yooyu day doon loo xam ne bu ko nit ki dee xamal doomam di ko nettali di ko saxal ci noppam ba pare ginnaaw boo ko jàngal alxuraan di ko yaral dina yaakaar naa ne dana bokk ci loo xam ne mën na ko dimbale ba mu euh, jaar foofu. jërëjëf laaj boobu kon leer na bu baax ci mbokk mi doon leer leerlu loolu mbokk mi itam nee na ginnaaw bi mu la santee bu baax li muy laaj mu ni ndax nit mën naa gëm yàlla ci lu dul mu sopp yàlla ak ab am yonentam ndax nit mën naa gëm yàlla ci lu dul mu sopp yàlla ak ab yonentam waaw ah, xam naa kooku dafa bi muy ñëw xëy na dafa fekk waxtaan bi tàmbali bi raw ko waaye loolu waxoon naa ko ci tàmbali bi ndax andi woon naa xadis boo xamante ne bii ak aay boobu nga xam ne suñu borom da ciy wax ne bu fekkente ne bii seeni eh, baay ak seeni doom ak seeni soxna ak seen alal ak seeni dëkkuwaay da leen a gënal yàlla ak yonentam nee na na ngeen xaar te xam ne yàlla dana ñëw ak mbiram kon aaya boobu tegtal la boo xam ne day wane ne sopp gi lu war la dellu am xadis yu bare bari yoo xam ne andi naa ko yoo xam ne day wane yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ci wax ne kenn ci yéen du gëm yàlla li fee lu ma ko doomam ak baayam ak nit ñëpp ma gënal ko li fee lu ma ko lu dul lu dul moo nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ko gënal lu moom des na kon loolu andi naa ci xadis yu bare bare bari yoo xam ne bokk na ca Seydina Omar bi mu waxee yonent bi sallallahu alayhi ne ko yaa ma gënal lépp ba mu def sama bakkan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko Omar ngëmu kenn ci yéen du mat li fekk gënal lu ma ko bakkanam Seydina Omar ne ko ginnaaw ci ki nga xam ne moo wàcce alxuraan ci yow ne yaa ma gënal sama bakkan bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko al yaa Omar ne ko Omar léegi yaa ngi doog a kon loolu yëpp ay xadis lu bari yoo xam ne eh, indi naa ko ci tam waxtaan yoo xam ne wane na ne eh, bu sopp gi wéru rek mooy ne ngëmu nit ki des na. cofeel gu mat sëkk ko war cib sëriñam ku bëgg dof te ku dof du am ngërëm kii itam day laaj mu ni maanaam àllu bayti waa kër yonent bi sallallahu lan mooy tegtalub bëgg leen euh, euh, sëñ ax ma ànd na fi léegi xadis yoo xam ne yu wane ne tegtal la ne bëgg sopp àllu bayti moo sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo lëkkaloo mënuñoo tàggaloo waaye bokk na ci wax naa ko ci biir waxtaan naa leen ku sopp nit ku sopp dara la koo ko sopp wala lu sopp loola da koy bëgg waaw nga sopp ko te yonent bi sallallahu kenn ku ne gis na ne ni mu soppe woon Xuseyn ak Xasan soppoon ni leen soppe woon koo xam ne jàng nga siira nga xam ne daana julli sax ba sëgg Xasan ñëw wala Xuseyn kenn ci ñoom ñëw war ci loosam mu sëgg fa sëgg sëgg nga xam day sëgg ba mu ba mu jógal boppam dem mu doog a siggi kon ay bare bare yoo xamante ne bi boo jàngee siira da nga ci gis ne yonent bi sallallahu alayhi cofeel gu mu leen cof soppoon te gannaaw boo soppee dara da ngay sopp la mu sopp wala lu ko sopp kon mooy wane ne kon sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sopp ahlul bayt yi mënuñoo tàggaloo naka noonu sopp saxaaba yi ak ñi nga xam ne àndoon nañ ak moom wala képp koo xam ne sopp na ko képp koo xam ne daal sopp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala yonent bi sopp ko day dugg ci sopp googu nga xam ne moom ngay sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax mënuñoo tàggaloo ndax ko bëgg dara da ngay bëgg la bëgg loola wala la ko bëgg jërëjëf laaj boobu leer na bu baax mbokk mi itam dafa laaj ci biir ay ay laajam mu ni ndax nit ki bu xamee ni yàlla sopp na ko ndax loolu dina ko may rek lu ko neex mu sañ koo def su fekkee dem na ba xam ne yàlla sopp ko ndax dina ko may lu ko neex mu sañ koo def euh, suñu borom dafa wax ci xadisul qudsi ba ne jaam bi bu dee la ngir bëgg ma euh, jege ba jege ma ne day dem ba ma sopp ko bu ma ko soppee maay doon ab déggam noppam bi muy déggee maa doon bëtam bi muy gisee maa doon loxom bi nga xam ne ci lay faj li mu war a faj maa doon tàngam bi muy doxe te nee na lu ma laaj ma jox ko ko waaye dem ba nga xam ne suñ borom sopp la ba tax lu la neex nga def ko loolu loolu moom du diine ndax bu ñu xoolee Seydina Omar ñoom ñi nga xamante ne bi xare nañ Badar dama dem bokk ci ashal mbasra bil janna Seydina Omar nee na buñ demoon ba àllaaxira ñu ne kenn nit mooy dem safara nee na ma def ne man Omar maanaam ab jullit toujours foofu la war a teg tànkam waaye jullit wërta naagu ndax suñ borom euh, loo dema dema dem ba sori ci moom loolu man am na am na euh, kattanam dafa egg ci noo xam ne am na nu mu ko mën a soppee te yow booba loolu doo ko mën a xam wala sax sa man man du ci egg moo tax jullit bi fu mu toll rek. lu mu def da ko war a xeeb lu mu def da ko war a xeeb ndax bu doon loolu yonent bi sallallahu alayhi nee nañ da daan taxaw di la bàyyi tànkam di newi bañ waxee ne ko yow mi nga xam ne yaay yonent bi yàlla bi lan moo la xeer ci lii mun naa falaa ko naab doon shakura man maanaam loolu wane na ne nit ki maanaam bu ko yàlla bu demoon ba wóor ko ne yàlla sopp na ko it wala tax mu def lu jóg yàlla ndax diine moom euh, loolu diine moom nekk amul loo xamante ne bii da nga yegg ci martaba boo xamante ne bii day tax ngay def lu jóg ak yàlla ndax ndax ku egg foofu faaw am ñu topp ci yow te boo ko defee ñu roy la ci te buñ la ca royee kon roy la ci lu jóg ak dina kon maanaam loolu euh, jàpp naa ne nit ki du egg ci martaba boo xamante ne bii suñ borom sopp ko suñ borom sopp dana tax muy def lu wuteeg euh, ndax li taxoon suñ borom sopp ko mooy def ndigali suñ borom yi kon li nga xam ne li wala fi naan ko fàtte la la faloon da nga mooy loolu maanaam gannaaw Euh, toppoon ay ndigalam moo taxoon mu sopp la nga dem ba wëlbatiku gis ne sopp na la nga bëgg wëlbatiku bëgg a bàyyi loolu loolu kenn xamul lu mu noonu. jërëjëf xam naa ni ko olof yi di waxe rek sëriñ bi ci loolu nga wax kawar bu la falee faaw nga di ko diw waaye fekkee sopp yàlla moo la may martaba yooyu damay defe ni ci ngay gën a góorgóorlu bu baax a baax waxtu wu jot di ko gën a bëgg ngir maratib ya nga ci am di gën a kawe di gën a kawe baax léegi nag kii moom laaj mooy nit ki nan la mën a def ba yàlla bëgg ko nan la mën a def ba yàlla bëgg bokk na ci yi nga xam ne waxoon naa ko ay sabab yoo xamante ne bii nit ki bu ci jaaree dana mën a tax suñu borom bëgg ko te sabab yooyu bokk na ci di jàngal xuraan di jàngal xuraan di ko settantal loolu la waxoon ah, qiraatul quraan bi tadabburi maanaam wa tafahumi li maanihi mooy jàngal xuraan di ko settantal di jéem a xam li suñu borom wax di jàng xese yi ndax la mu waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fa'adak loolu nit ki da ko war def mu toll mooy di xool alxuraan di jàng xisa yi ci biir di di ko setantal loolu bokk na ci li nga xamante ne bi ay mandargal yoo xam ne ku ci jaar suñ borom dana indi ak cofeel ci sa diggante ak yàlla ak yonentam naka noonu euh, bokk na ci di ko tudd foo toll ndax bu nit bu bëggee dara war nga foo toog di ko waxtaane di ko fàttaliku di ko def ci sam xel nga xam ne looy dugg lu nekk bala nga caa dugg xool lii lan la ca suñ borom digle ak lan la ca suñu borom tere mooy wax naan waxi waykat boobu nga xam ne moom euh, fàttaliku gu muy fàttaliku yàlla fu mu toll dem na begg ci moom ba tax mu ne man de yàlla xam na ne duma ko fàttaliku ndax nee na mësuma ko fàtt fàtte ba di ko fàttaliku allahu ya'lamu anni lastu azkuruhu wa kayfa azkuruhu iz lastu ansaahu am na keneen koo xam ne it dañ koo laaj ci nit yàlla yi dane man de xam naa kañ la ma sama borom di tudd ñu ne ko ah loolu noo ko mën a xamee mu ne ndax moo wax ci alxuraan ne fazkuruni azkurkum kon maanaam yooyu ay tegtal yoo xam ne yu bare bari yoo xam ne day bu ci nit ki jaaree mën naa dem ba am cofeelu yonent bi sallallahu alayhi mën naa dem ba am cofeelu suñu borom tabaaraka wa taala mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi ak yéen yu bare yoo xam ne moom laa limoon léegi. ahmadun alfaadilu may xalifa moo leen di dénk dénk bi ngir foofa na ngeen ragal yàlla te topp ndigalam te wattu ay tereem te muslu mbugalam mu ne day laaj ba xam nit ki bu xamee ne yàlla sopp na ko ndax loolu dana ko may lu ko neex mu def ko mel na laaj boobu laajoon naa ko léegi nit ki bu xamee ne yàlla sopp na ko ndax waaw laajoon ko kii dafay laaj mu ni ñi nga xamante ne dañoo wax ni ay surfa aw lañ waaye taxut nag wax dëgg ñu nekk ca yoon wa léegi ndax kon dañoo war a digle ñu sopp leen wala ñi nga xamante ne dañu wax ni dañu ne jombul ay surafa aw lañ waaye nag wax dëgg yàlla bu fekkoon ni yoon wa daa nekk ne nekkuñu ca kaw yoon wa kon ñooñu ndax di war nañu sopp leen wala de loolu ñaari biir laa koy tonto maanaam muy benn bi ayat alquran la beneen bi xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax euh, Seydina Ibrahim radiyallahu alayhi salaam bi nga xamante ne bii sun borom natt na ko nattoom yu metti yooyu matal ko bam mu ne ko def naa la ngay ilimaan nit ñi Ibrahim da ko ñaan ne ko ak ak samay sama geño ba ko waxee suñ borom ne ko sa geño waaye ku ci jaar fa mu war a jaar wa ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahum qaala inni jaa'iluka linnaasi imaama qaala wa min zurriyati qaala laa yanaalu ahdi zalimin kon boo nee nga ba noppi it te defoo jëfi shérif maanaam du tax ñu jàppale shérif maanaam faw da ngay jaar fi nga war a jaar ndax maanaam du juddu jikko la maanaam seen dañuy dégg toujours ñuy wax ne seen caawa bal radiyallahu anhu daana wax ne gën baax nekkul ci lu gën a def lu baax maanaam ku la mën a jur te tegoo sa tànk fa ko nit ñu baax ñi tegoo nit du tax nga am lu baax loolu moom euh, loolu mooy mooy mooy xaayida boo xamante ne bii nattuwaay boo xam ne ci la ñuy natt nit ñi mooy teg sa tànk fa ko nit ñi tegoon rek moo tax Ibrahima bi ko suñ borom ne def naa la ngay ilimaan nit ñi mu ne ko sama geñoo nag mu ne ko ku ci jaar fu mu war a jaar a du ko am ñaareel ba mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne diisul topp mbindeef ci lu neexul yàlla laa ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq koo xam ne bii yaa ngi diw ak suñu borom yi yonent bi sallallahu nee na kooku diisul topp ci lool ndax nit boo koy topp ci ndigalul yàlla suñu borom nga koy topp kon yaakaar naa ne ñaaraay yooyu doon nañ tegtal ci ne ku ku di ku ne sharif nga it te defoo jëfi sharif wala su laa topp waaw. Hmm. Bamba noonu na kuy wuyoo aw santam te doo wuyoo santaaneem doo ko santu yowmal xiyaam suy tab bi doo fa tontu te buy duwel saadix ya doo fa tontu kon loolu firndeel na ni ku bëgg nit ki faw la muy digle nga topp ko faaw itam la muy tere nga bàyyi ko teyit loo ma sori sori te jëfe samay ndigal bàyyi samay tere yoway ki ma jege loo ma jege-jege te doo jëfe ndigal doo bàyyi ay tere yoway ki ma sori ki dafa wax ni ndax nit ki mën naa bëgg sëriñ bi wala mu bëgg nit ku baax rek te bu ko sëriñ bi digalee xañ na bu ko digalee lu ko arrangé daal dina ko def waaye bu ko tere itam du tax mu bàyyi lam ko doon tere donte ni loolu arrangé wu waaw daanaka xam naa loolu li ñu doon wax ndax maanaam wane ne topp naa seen diw comme ni ma ko waxee woon léegi boo nee sopp naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala sopp naa suñu borom ba noppi di def lu wuuteeg li ñu digle loolu mooy wane ne sopp gi du dëgg ci naka noonu boo nee sëriñ diw laa àndal wala mooy sama sëriñ ba noppi bu diglee lii nga dem def lee loolu mooy ne du dëgg ci te gis nañ ko loolu daanaka réew mi fi ne loolu dafiy bëgg a not ndax da gis ku tegu photo fii muy foto boo xam da ko tiim ca kaw muy photo sëriñam mu taxaw wan ko ginnaaw di fecc di way mu war la ne yow lii bu ñeloon sëñ baa ci bunt bi doo xam nooy def boo mën a dugg suuf si da nga dugg sëñ diw mooy sama sëriñ nga teg ko mu nekk sa ginnaaw ba noppi nga wan ko ginnaaw di fecci di di def ta yaramu nee ak lool lool xam nga kan xam lu mel lool maanaam kon boo wanee ne nit ki laa àndal da ngay xool lam àndoon lam nekkoon nga nekk ca waaye bu fekkente ne bii da nga ne moom la àndal ba noppi te léegi gis nañ ne képp ku bëgg a siiw maanaam ñun moom ñoo ciy gën a yàqu donc ku bëgg nekk star rek léegi sëñ Tuubaa ngay tuddoo boo bëggee siiw rek moom leel murid la moo xam da ngay bëre moo xam da ngay way moo xam da ngay fecc moo xam looy def tamit lu mettee métti loo xam ne mënee su koo dindi xamee su nis wala boog kon yéen ñi nga xam ne seen marsisa bi war ngeen a góor def taxaw jéego yu rëy rëy ci foofu ngeen jéem koo dindi ndax nekk na lu métti loo xam ne eh, ñi nga xam ne sàkku nañ ñi ngi jéem a teg seen tànk ci li ko sëriñ bi tegoon yépp métti na leen waaye amuñu pexe ndax jëlu photo teg ko ba pare di def loo xamante ne bi bëgg ko lool lu méttee métti la te mooy daanaka kenn xamul noo noo koy wooyee kon ndax dañoo war a xool lam nekkoon ñu nekk ci waaye ba nekk nga ca ba pare di def loo xam ne ku ko gis rek xam na ne lii moom sëriñ bëgg ko moom dana waar lool daal nañ ci yàlla murit bu nekk lu mu yéene boppam lu metti metti na ko yéene mbokkam na ngeen jubóog shari'atoog xaqiqa te bàyyi xiile xaala fi tarixa comme ni ko sëñ Mouhamadul Fadil Mbacke doon waxe mu ni ndax mbokk mi di laaj mu ni ndax war na maanaam ñu bëgg yeneen yonent yi nga xamante ni comme ñu bokkut ak Seydina Muhammad ndax ñooñu bëgg leen dafa war comme ni ñu bëgg Seydina Muhammad xam nga yeneen yonent yi yonent bi sallallahu dafa wax na sama diggante ak yonent yi mi ngi mel ne koo xam ne daa tabax tabax ba mu des bërëb boo xam ne dafa waroon a teg ab birig nee na nit ñi di wër di ñëw di wër tabax ba naan birig bi de ku ko tegoon palaasam rek lépp dana jag nee na man ma ñëw nee na maay birig boobe ñu dugal ma foofu ma jag kon maanaam euh, yonent bi sallallahu alayhi dafa ñëw mott li li nga xam ne moom la yonent yi andi woon kon maanaam ndax gëm boo xoolee ci gëm da nga gis ne mënoo gëm te gëmoo yonent yooyu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la maanaam faw yonent yooyu da leen di gëm ab jullit moom mënta ñàkk gëm yonent yi nga xam ne wér na ne yàlla yónni woon na leen boo leen gëm sa gëm des na kon naka noonu faw boo soppee yonent bi sallallahu alayhi wasallam da nga leen sopp ndax boo jàngee alxuraan daanaka euh, foo fu mu tudd yonent bi tudd na leen kon di jàng alxuraan seen xase yooyu moo moo wax naa ko léegi wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fu'adak Euh, seen xisa yooyu ab jullit da ko war di jàng dégg gis natt yi leen suñ borom natt woon xam ne yonent bi sallallahu alayhi dafa ñëw ngir mott li seen mission boobu nga xam ne moom leen suñu borom yónnoon xam ne alxuraan it dafa ñëw la téere yooyu nga xam ne euh, tawraak zabur tawraak euh, injil ak zabur yooyu yëpp nga xam ne jiitu woon nañ téere jiitu woon nañ andi woon alxuraan daa ñëw loolu lépp mu boole ko loolu mooy li nga xam ne ab jullit da ko war a gëm te kon mooy ne kon ku sopp yonent bi sallallahu yooyu moo tax jullit ñi waneen euh, toujours ñu ngi koy wane moo tax ngay gis ñuy tudde Isa tudde Musa tudde laaxiri kon loolu wane na ne sopp boo soppee yonent bi sallallahu alayhi wasallam da war a sopp mbokk mi moom itam mu ni dafay laaj ndax saxaaba yi bëgg leen dafay doon lu war a war saxaaba yi bëgg leen ndax da lu war wala daal ñoom seen saxaaba yi nan lañuy ñuy àttee cofeel gi jullit bi di sopp ndax day doon lu war wala na muy doone naa ko ci biir waxtaan wi yan yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam naa nit ñoo xam ne koor gee leen xaw a jàpp xëy na la ñu sant ndaw yonent bi sallallahu dafa waxoon ne moytu leen yàlla ci sama saxaaba yi allah allah fi ashaabi la tattaxiduhum garada fa man ahabbahum fa bi hubbi fa man abghadahum fa bi bughdi mu ne ku leen sopp ci sopp gi nga ma sopp ci nga leen sopp ku leen bañ it ci bañ gi danga maa bañ moo tax nga bañ leen mu ne waaye na ngeen moytu yàlla ci sama saxaaba yi te bu leen leen profitoo ndax ku leen sopp danga ku leen ku ma sopp da leen sopp ku leen bañ it mooy ne wane na danga bañ kon loolu xadis boo xamante ne bi wane na ne euh, sopp saxaaba yi euh, lu war la jërëjëf Mbacke laaj yi leer na lool kii daf doon laaj mu ni sopp yàlla ndax dàqonte naag bëgg leneen maanaam loo xam ne lu may moom maanaam bëgg lu mel ni kër wala bëgg yeneen yoo xamante ni jëm ci wàllu àddina la mu ne ndax loolu dàqante na ak sopp yàlla euh, yonent bi sallallahu dafa wax ne suñ boroom du xool ci seeni seen kaw nii waaye ci seen xol lay xool inna allaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ci seeni xol lay xool ndax xol mooy li ma waxoon sopp gi day dem ba sa xol bi dara du ci bokk moom waaye waxuñu rek warta tax nit ki bàyyeeku ba nga xam ne du nangoo sol yëre yu baax du sol loo xam ndax yonent bi sallallahu alayhi ne ba tey dafa wax ne inna allaha jamilun yuhibbul jamal maanaam nit ki te it am na feneen foo xam ne dafa wax ne inna allaha yuhibbu an yara asra ni'mati asra ni'matihi ala abdihi nee na xéewal gi nga xam ne suñu borom xéewale na ko jaam bi bëgg na fu mu toll di ko gis ci moom kon maanaam nit ki mën naa am kër gu rafet mën naa am oto rafet mën naa am euh, soxna su rafet li li li ñu am lépp war na ko am waaye la am solo mooy loolu bañ moom ab xolam loolu dañuy da nga may andiwaat ci ñuy wax ci tasawuf alwala mooy loolu. alwala mooy maanaam nit ki lu mu mën a am moog ñàkk ko la yemale li kay laa ta'sa ala ma faatakum wala tafrahu bima ataakum ñàkk ko ak am ko la yemale te mooy. dañ ne mooy nit ki xool li nga xamante ne bi dagan na sax am na ci yoo xam ne da koy bàyyi ngir sàmmonte ak àq yi dox diggam ak yàlla waaye terewul muy am euh, kër yu rafet ak yooyu boo demee ci euh, euh, alxikamul ataaya ibnu ataala sakande yi ma ngi cay nettali na dafa am nitu yàlla koo xam ne dafa dëddoon na lool nga xam ne daanaka amul dara nga xam ne jàpp nañ ne kii moom moo fi gën a dëddu àdduna ne bu a dëddu àdduna ndax du sol yére amul kër gu baax amul dara nee na am bi sam taalibeem boo xam ne dafa jóge di dem ci beneen dëkk moo xam ne ka fa nekk moom boo demee dara du manqué kër gi mel na nam war a mel euh, gawar yaa ngi fi waruwaay yaa ngi fi ñam yaa ngi lépp ngi fi mu a waaye bi bi taalibe bi dem foofu nag mu ne ko boo demee na nga jàll ci sañ diw ne ko na ma ñaanal bi mu ñëwee demee ba ñëw mu ne ko mbaa dem nga fa mu ne ko waa dem naa fa waaye li ma jaaxal de moom la ma fa gis këram gennam mel ak alalam ju bari jeeg a yëfam yu bari ba pare te yow yaa ngi ni amoo dara amoo loo lekk lépp nga bàyyi ko ngir yàlla ba pare ba noppi di ko ñaanloo nee na mu ne ko waaye xanaa xamoo ne moom loola nga fay gis lépp dara dara dugg dugg ci ci xolam lu toll na fepp suuf waaye man fu ma toll maa ngi xeexante ak sama sama bakkan ngir génn ci loolu te mënu ma ko cee génn moo tax nangu ma ci am dara kon maanaam sopp suñu borom tabaaraka wa ta'ala dàqonte yi nga xamante ne bi ku nekk ci àdduna moom nga ko war a am ab jullit dafa war a doon koo xam ne ku ko nattu xool ko ci wetu yàlla boo wéeteek moom doo gis dara lu manqué ci am wetu yàlla waaye boo xoolee ci àdduna it lam la lam waxoon ne wabtaghi fimaa ataaka Allahu daral aaxira wala tansa nasiibaka mina dunyaa yàgg naa dana tontu loolu. jërëjëf tontu boobu leer na lool ton laaju ñaareelam dafa mel ni ci foofu rek la jëmaat ba tey mu ni ci biir loolu itam. fan lañuy ñuy dugal bëgg sëriñ tubaa ci diggante yooyu ñu tudd léegi diggante yàlla ak yonentam ak Serigne bi fan lañu fiy dugal maanaam bëggeel gi ñuy bëgg Serigne bi waaye moom. waaw ah, li may wax maanaam ku bëgg dama ne woon ku bëgg dara loo xam ne ka nga bëgg bëgg na ko wala moom bëgg na la nga bëgg da koy bëgg te Sëriñ Tuubaa maanaam kenn ku ne xam na ne moom la ko dal mooy li yonent bi sallallahu waxoon ne ñi ñi ma gën a sopp sama ginaaw la ñuy ñëw loolu moo moo moo feeñ ci Serigne Serigne Touba ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo waxoon ne ñi ma gën a sopp sama ginnaaw lañuy ñuy ñëw mu ne seenu cofeel dana egg ci kenn ci da gis ci ñoom koo xam ne sax damay bett ak waa këram wala mu bett ma ci alalam min ashaddi ummati hubban lii yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law law ra'ani bi ahlihi wa malihi loolu moo feeñ ci sëriñ bi te kon gannaaw nga xam ne lu sopp yont bi da ko war a bëgg kon faaw nga sopp sëriñ bi kon waxuma murid yi waaye ku di jullit rek boo xoolee ba gis ne li nga xam ne bi bind na ko ba ba nga xam ne moom ak soppam yont bi wér na yow boobaa sopp ko day doon farata ci yow ab jullit képp koo xamante ne bi bëgg na yont bi sallallahu alayhi wasallam euh, di sa moroom koo bañ moo tax laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi maanaam bu dee sopp gi wér na ci moom yow moom yow mi ab jullit mënoo ko bañ te bokk waxoon naa leen ci sabab yi nga xam ne dana tax euh, bëgg yàlla ak yonente mooy di tudd yàlla mu tad gis nga Sëriñ Tuubaa naan falaatu aadu man ra'aytum faahu yuxriju laa ilaha illallah kon maanaam képp koo xam ne mi ngi tudd yàlla te tudd yàlla bokk na ci sabab yi nga xam ne dana tax a sopp yàlla nee na bu leen ko noonu mukk kon maanaam wane na ne sopp ko moom farata la ci koo xamante ne bii dem nga ba xam ne moom sopp gi mu sopp yonent bi lu wér la ci moom te koolu ku gëstu xool ci téeram lu tuuti rek da nga ko te loolu loolu ko noonu la mel ci nit yàlla yépp moo tax ab jullit day dem ba euh, ab xolam duutu ci bañ kenn jullit bu mu gis rek dalay sopp ndax xam na ne yow sopp nga yàlla sob nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam jërëjëf foofu leer na bu baax mel na ni Serigne Mbaye Jaxate am na ay ndénkaan yum mu ca indi woon di ko soññi mbokki taalibe yi di wax ni xarit dëgg yow bul defub tëddkat njagam bëgg ngaa def nitub teddkat njagam bëgg nga tedd bul tëdd yow te woppoo ba wér te kuy faaxu nga bàyyil faw biddanti tey yowu njël ku dul yowu njël kët du jël cant ga di ànd ak salal bi nelaw jëm fajar taxul yàlla bindoon la ay nga la tax yàlla bindoon la kay duy nelaw te boo xellu woon it ba tey tuubi nga mosoo gis ku jëndub laram ngir nelaw na ngay néewalub tër larub yàlla nga te soo dee nelawkat ba waxtu fajar nga jóg yow dem julli biddanti nga na ngay yow yow njëkk waxtu fajar di fàgguy ngërëm nag ba jot nodd ga nelaw lekk wax néewalal yett yi te soo néewalee yett yi ka të nga nelaw tuuti wax tuuti mus tuuti nii la dag yépp daan def ba far xëy falu daa di wax nag defal nii ma wax mbaa nga jébbal sa mbir ka def nii ma wax kon ba tey wàcc nga ndax ku dul gis bu jox ab tuumam kay gisit duwaloo lu nee faa ko yow yegg nga kii nag dafay laaj dafa bëgg nga indil ko yenn am si la rek ci bëgg gi Serigne bëgg saxaaba yi nga indil ko ci ay misaal yoo xamante ni dafay wane ni Serigne Touba ku bëggoon saxaaba yi la ku mel ni ayaa xaadimal muxtaaru la tan ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni daf doon tegtale ni Serigne Touba ku bëggoon saxaaba yi la bokk na ci li li li tegtal loolu boo xoolee ci xasida yi nga xam ne sëriñ bi mu ngi ciy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu mu ko tuddee dana tudd ñooñam dana tudd saxaaba yi toujours moo tax daanaka toujours nga ci fekk sayyidina Muhammad wal ali wa sahbihi fil haal wal foo ko foo daanaka fu mu jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam balaa dana julli ci ñooñam dana julli ci saxaaba mi kon loolu ay misaal yu bare bare yoo xamante ne bi euh, koor gi jant day bëgg moo tax teewlu ma teewlu ma teew mënuma koo teewloo noonu waaye xasida goo jàng rek sëriñ bi jullee ci yonent bi ci gàttal dana julli ci ñoñam dana julli ci saxaaba yi waaw kon maanaam loolu misaal la mu leer leer moo xam ne euh, andiwuma ci fii ay misaal yu bari waaye xasida goo jël rek te comme ni ko sëñ bi waxee dem na ba wax ne yow mi nga xam ne da ngay liggéeyal yonent bi bul fàtte ay saxaaba ndax boo leen fàttee kat tagg ba dana des ak euh, xasida googu nga xam ne mu xoqa nga xam ne way na leen ci xoqal bu kaawan la sadat nam waati tabkil aradi alayhim ka samawati nga xam ne ñoom la ci way euh, ngir euh, di wax seen melokaan di wax jaar-jaar yi doon jaar kon loolu yëpp wane na ne tegtale yu bare yoo xamante ne bi dem na ba asma ahlu badr way na ko am na xasida goo xam ne asma ahlu badr rek la ci way kon loolu yëpp ay tegtale yoo xam ne wane na sopp koo xamante ne bi sëriñ bi soppoon na ko saxaaba ñaandoon yonent bi sallallahu alayhi te li ma la wax fu mu tuddee ne mu ne sayyidna Muhammad wal ali loolu la jëndee ko sahbihi fil haali wal maali ndax comme boo soppee yonent bi sallallahu alayhi a sopp ñañam da ngaa war ma wax la lay jikkoy rijaal ya ya Bamba way ca xuqa xuqa la man ñooña laa ñee zahiran wa batinan ñëwuma kenn ngir alal ci àddina daawuñu fuukaréew jigéen ak i alal sàkkantumaag wataak tabax yu defi lal fi suuf lañuy fanaan di ñaan di julli daawuñ nelaw guddi ba jant jolli daanañu jàng alxuraan tey wird di jàng taalif ya di tagg fardu wa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yahida sawawun intamaa ila tijaani aw intamaa ahmadu tijaani defe naa ni noonu la ko Serigne Moussa Ka indee mel ni kon ñoom doonoon na ñoo xamante ni dañoo nekkaloon sunu borom ba jeex tàkk waaye sunu borom nekkal leen ñuy fàttali mbokk yi bu baax ni ñu sàmmanteeg xéewal yi ngir dara bañ cee rot ci basa yi ni lépp luñ ciy ruus mu yem ci li ñu lal loolu mooy li ñu sori asant ndax rot ak aw ñam ci barabu jullikaay yi loolu day tax sharia dàq jataay bii moo tax mu di leen ko ñaan maanaam ñam yi buñ koy rotal ci jullikaay yi ci yoon sharia dañuy génn jàkka ji kon nag dañ leen di ñaan lu ci waay di rotal mu ko ci yi ñuy lal dimbalee nu ko rek dañ koo ñaan kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di rafetlu sa waxtaan lool ndax lépp tege na ci am xam te lépp tege na ci ak taalibe te lépp it tege na ci yéene ju sell ju rafet yoo xamante ni am nga ko ngir bëgg ko jotalal kon ñu ngi lay ñaanal suñu borom guddal sa yaram te mayaat la yeneen waxtaan yoo xam ne itam di nga ñëw fii defal ñu ko insha allahu taala ci yeneen tomb waaye tey daal leer na ñépp ni kon ndekete bëgg yàlla ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, fi nga xamante ni fi la jullit bi mën a jaar ba am ko tey mbokk mi doon laaj léegi euh, ci diggante bëgg yàlla ak yonent bi ak bëgg Serigne Touba wax nañ ne am na ku mas a ñëw nuyu Serigne Touba xaadim rasul ni ko ginnaaw yàlla ak yonent bi ak mala bëgg Serigne bi dafa rocc loxoom